أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala wa ala wa barakaatu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen balu àq di leen balu àq di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala weer wu tedd wi nga xam ne moom lañu nekk lépp loo xamante ne def nañ ko ci te jublu ci aw yiw mu nungul ñu ko te làqal ñu ko fu yàq yegut lépp loo xamante ne am na ci ci ay rëcc rëcc mu jéggal ñu ko te faral ñu ko ni ñu ko baaxoo def ak yéen bi weeru tàmbalee ba léegi delsiwaat nañ tey ji incha allah fas yéene bokk ak yéen jotaay bi ngir àndandoo jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne moom lañu tànn ci biir weeru koor yi fas yéene bokk yenn jàngat ko tey nag ñu dalal koo xam ne daanaka jërul woon ñu koy présenter ci fii ci jataay bu mel nii ndax yàgg na koo àndak ñun kuñ miin la tamit ci jataay yu mel nii rawatina ci diggante Darou Moukhty ak Touba ñu dalaloon ko fii ci jotaay bi ñaari at ci ginnaaw naka noonu tamit dalaloon ko ci benn ci màggal Daaru Muxti yi nga xamante ne moom la ci conférence yi nga xamante ne moom la moo assasatul Wafa bi Iman di organiser jataay yooyu yëpp nekkoon jataay yoo xamante ne jataay yu fàttaliku la jataay yu ñuy bàyyi xel la jataay yu amoon solo la tey ji tamit incha allah ñu fas yéene koo dalaatal. ci tomb bu am solo boo xamante ni itteel na kenn ku nekk ci ñun ci ñun ñi nga xamante ni ñooy tuddoo si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ak ñun ñi nga xamante ne ñoo bokk ci yoonu murid ak képp koo xamante ne sax ab jullit la muy Serigne Mbacke Abdourahmane xam naa ne e, daan li ma wax ci njalbeen rek mooy daanaka jël woon ñu koy présenté waaye nag ginnaaw lu ñu baaxoo def la faw rek ñu wax aslëf ay jaar-jaaram bala ñu koy jox kàddu gi wax tamit li nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaanee ñun tey ji incha allah euh, sëriñ bi mu ngi jànge alquranul karim ci ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Mbacke foofee la jànge alquranul karim ba lam ci war a xam lépp mu xam la ko ginnaaw ba mu fa jógee tamit mu jaar ci béréb boo xamante ne ñu baree bari ñu ñuy tudd tey jaar nañ foofa. ci wàllu jàng xam-xam muy sëriñ As Jaxate di ku ràññiku ci yoonu murid euh, rawatina Touba ñu baree bari ci borom yi xam-xam yoo xamante ni jaar nañ ci moom moom jaar na foofu waaye jaar ci beneen béréb boo xamante tamit béréb bu ràññiku la ci wàllu jàng xam-xam muy kër sëriñ Habibu Mbacke ginnaaw bi mu xamloo li war a xam walla lu ëpp ci lu baree bari ci téere xam-xam yi. ci la ko yàlla baaxee mu dugg ci wàllu jàngale ginaaw bi mu génnee ci EFI muy école boobu nga xamante ne ci la ñuy former jàngalekat yi ci lañ ko affecté ndar mu tàmbalee jàngale foofa ci école tubaab yi jàngale fa ab diir ginnaaw bi ñu jëlee ko foofa indi ko Thiès ci institut Al Azhar bu Serigne Mourtala Mbacké foofu tamit jaar na fa jàngale fa waaye ginnaaw bi mu xamee ab diir lañ ko indi fii ci Ndam. ba tey ci institut al azhar bi nekk ci ndaam mu nekk ci direction général boobu di liggéey ci ba tey di liggéey ci liggéey bu mag bi nga xamante ne mooy jàng ak jàngale waaye ñu miin ko tamit ci jataay yu mel nii comme ni ma ko waxee ci njàlleen yaakaar naa ne képp koo xamante ne yaa ngi topp xew-xew yi nga xamante ne mooy xew ci yoonu murit lañu ciy yëngatu ci wàllu culture ci wàllu xamle moom mii bokk na ci ñi nga xamante ne ñu yëngut ci wàllu googu lañu màggal yu baree bari conférence ya fay am moom mii mooy ki nga xamante ne moom la ñu tànn di ko defloo ba tey tamit eh, jàkkay Serigne Mourtala yi nga xamante ne moo nekk foofu ci ndaam bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fay jiite ajjuma eh, lépp rek ci xamle ak xamlu ci bàyyi ci yoon wi nga xamante ne ci lañu ko teg te tamit ci la fas yéene nekk ba faw insha allah kon su may tënk ci gàttal rek euh, kooku mooy ki nga xamante ne moom lañu moom la ñu dalal fii tey ci jotaay bi incha allah mu fas yéenee seq ak ñun waxtaan ci tomb boo xamante ne tomb bu am solo la ma ko waxee ci njalbeen muy at-tanzim fi tariqatil muridiyya ak nosu ci yoonu murid kon incha allah ni nga xam ne noonu la waxtaan wi fas yéenee demee mooy. danañu xamal lan mooy organisation maanaam organiser mooy lan ñaareel ba tamit organisation am solo gu am solo ci lislaam ak wàccuwaay bu mu am ci lislaam danañu danañu ko xamal insha allah euh, ba tey tamit danañu xamal ci biir waxtaan wi yittewoo gi nga xamante ne Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul yittewoo woon na ko organiser wu maanaam nosu suñ ci jógee nag insha allah ñu xamal maanaam yoonu murid tey jii ak ak ak maanaam maanaam yitte yittewoo gi boo xamante ni yittewoo na ko organi organiser organisation loolu incha allah ñu ko xamal. kon yaakaar naa ne tomb la boo xamante ne kenn ku nekk ci ñun war na koo bàyyi xel te war koo teewlu ndax li koy indi munu cee mucc rawatina nag ñun ñi nga xam ne ay murid kon kenn ku nekk ñun war naa bàyyi xel ci lii nga xamante ne moom la fas yéenee wax ndax. li koy jagal mënuñ cee génn te bu jagee tamit suñu jag la kon nag yaa xam naa ne lu ñu war a bàyyi xel la lu ñu war a teewlu tamit xam naa ne bala ma koy jox kàddu gi ma fàttali mbooloo bi ne incha allah suba euh, Moustapha Kaye la ñu fas yéene dalal fi jataay bi mu fas yéene waxtaaneek ak ñun al ma'siya wa xuturatuha maanaam mooy yàlla ak danse yi nga xamante ne moo ci nekk euh, ma fàttali mbooloo mi rek ne ñi nga xam ne bëgg nañoo topp waxtaan yi. Euh, bëgg koo topp en direct euh, Murid TV ñoom dañuy def waxtaan yi en naka noonu tamit euh, al bishru al bishru point org ñoom tamit waxtaan yi incha allah en direct lañ koy def ñeneen ñi nag xam naa ne yeneen rajo yi tamit naka noonu ni ko doon waxee rek rajo yi nga xamante ne moo nekk ci diggante daal Moukhty ak Touba waxtaan yi fi jaar yépp incha allah ñoom dis na ko teg kon li may def moom mooy damay jox kàddu gi sëriñ bi yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu taala wa sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di jagleel ab nuyoo kilifa yi nga xam ne ñoom la barab bi nekk ci seen loxo di jagleel ab nuyoo it muassasatu al wafa bi xuquqil imaan di leen ndokkeel ci taxawaay yu am solo yi taxawaay yu am solo yi nga xam ne mu ngi koy taxaw ci anam yu bari rawatina ci weeru wu tedd wi di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala lépp nekk jëf ju yàlla nangu di ndokkeel mbokki jullit yépp ci weer wi nga xam ne sunu borom baaxe nañu ko ñu nekk ci te muy weer woo xam ne diggee na ci lu bari kon liñ ci digge lépp yàlla na ko defal di sëriñ di wax léegi tomb bi ñu sàkk woon ci noonu ngir ñu waxtaan ci junj na ko xam naa ci tàmbul bi rek danañ leeral mbokk yi ne tomb la boo xam ne lu bari ci luñ ciy wax ay gis-gis lay doon waaye du xam-xam bu ne ci barab bu ñuy joxe kon gis-gis la ñeneen mën nañ cee am yeneen gis-gis mën nañu jàpp ne li ci ëpp noonu lay deme ndax tomb bi moo tëddee noonu mooy nosu ci biir yoonu murit lu mat a waxtaane la it ndax àdduna ci nosu lay dox bu ko nit ñi yëgee ak buñ ko yëgul seeni mbir ci nosu lay doxe ci lay sotte xëy na mën naa am lool moo tax mbokk yi gis ne bokk na ci yiñ war a waxtaane taalibe yi xam la leen ci war dégg ni mu ci am nag man xëy na dana feeñ ci biir waxtaan wi ni nosu war a demee ndax am na bu amut nu mu war a demee waaye balaa booba tomb yooyu sëriñ Modou Kara junj léegi ci lañuy ñuy mooy leeral lan mooy nosu xëy na du jar sori waaye waxit ban solo la am ci diine ci lislaam ban yitte la ko sëriñ bi joxoon ak ñun murid yi jamono jii ñu toll lu ñu war ci nosu nosu noonu la tudd mbir mu nosu mépp mbir moo xam ne ay nit dañ koo séq kenn ku ne am loo ca am am lu la ca war mbir mooma ci nosu ci lay mën a doxe ndax nosu mooy leeral mbir mi lu ko tax a jóg leeral ñi ko séq kenn ku ne lu la ci war ak boo defee loola luñ la ameel leeral jumtuwaay yi ñu war a jëfandikoo ngir mën a sottal mbir mooma suñ ko jëfee ba noppi it kenn ku nekk loo ci yeyoo ki ko def ni mu war a mel ak ki nga xam dafa sa gàttañlu wala mu sàggan ca taxawaay ba kon mën nañu wax ne lépp luy dox ci kaw suuf si rek ci nosul la tegu borom bi subhanahu wa taala mi moom ñépp moo gën a yit moo njëkk a yittewoo nosu ndax ci nosu ci la bind àdduna mboolem lu fi dox dafa am nizaam bu ko yàlla tënk boo xam ne du ko wàcc looloo tax nit ñi mën a dund nosu moo fi indi guddeeg bëccëg nosu moo fi indi jant beeg weer wi nosu moo fi indi taw ak noor nawet ak noor ak yeneen fusul yi xam kon àdduna borom bi ci nammeelam ci ak nosu la ko tëral jaam ñi it sant na leen bëgg ñu bàyyi xel nosu googu xëy na nosu gi tax ñuy wax nag ñun day dellu ci mbooloo mu ànd mbooloo mu ànd mu ne am lu leen boole am lu leen war ci kaw nosu ci la ci la ci la mbir mooma di mën a sottee nosooy am kenn ku ne xam la ko war su ca nekkee ñu xam su ca nekkul ñu xam nosooy am kenn ku ne xam li nga moom bu ci nit bëggee jaar sàkk nga xam buñ la ko bàyyi lee xam waaye bu nu su amut lépp day jaxasoo kenn du xam loo moom kenn du xam loo sañ kenn du xam fa war yam te fu mel noonu meññetum liggéey bu jag du fa mën a feeñ maanaam li ma bëgg a wax mooy li ñuy wax sirru najaax ci mbir mu mën a doon ci loxo yi noosu la nekk mooy secret bi nga xam ne fu ngeen gis ndam am fa mën nañoo wax ne noosoo ko fa yóbbu ci liggéey yoo xam ne dafa day dox diggante ay nit maanaam liggéey yu ay mbooloo seq moo xam lu ñu moom la moo xam ab société la moo xam bépp dundin daal ci kër sax nga xam ne boroom kër ak njabootam am na lu ñuy nosoo kër ga dund ba tegu ci yoon waaye bu nosu boobu amul ña fa nekk dund ko duñ am jàmm muy loo xam ne it lu am solo la ci diine du rek lu ñuy def ngir ñun di ko baaxale seen dund waaye day lu ñu suñu diine sant diine ji ci nosu la tëdd bu ñu seetloo diine li ci ëpp solo mooy wet gi ci jëm ci wàllu jaamu yàlla mooy li ñu tuddee an nizaamul ibaadi yi te yi ci ëpp solo di ponk lislaam yi doy nañu xame ca ne lislaam solal na soxal na wala bokk soxal na ko lool ak nosu booy delloo ci ponk lislaam yi rek da gis ne bari na lu muy woote ci nosu di ca joxe loo xam ne bu nosu amul du ko def bu ñuy tàmbali misaal mën nañoo tàmbalee ci julli ponk bi gën a rëy ci ponk lislaam yi ginnaaw bu nit ki duggee ci diine julli mën nañoo gis ni lépp ak nosu la fu nosu amut wala bàyyiwuñ ko xel lañuy séenu ci julli duñ ko am dalil biñ ci joxe mooy ana lu tax ñu wax ne jullik mbooloo gëne na julli kenn ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar te boo ko seetloo ba seetloo ko bu doon jëf rek kenn ki beru mu ëpp lu muy jëf ki ne ci mbooloo ma moom ci biir jàpp jàkka masalan wala ci biir mbooloo kenn kuy jullee ko ëpp ay effort yu muy def te moom moomu julli ci mbooloo ëppulee na ko ñaar fukki ngëneel ak juróom-ñaar kon day mel ne foofu nit ñi daje ci biir daje noosu am fa day ñor borom bi moo tax mu di ko santaane santaane bu ñuy julli ànd ak ilimaan na ñëpp nekk ci ginnaaw ilimaan na ñëpp nekk ci ginnaaw ilimaan ci maanaa ak ci xis ci xes mooy imaam mooy jiitu ne ci kanam sàpp yëpp ne ci ginnaaw ku ne ci kanam ilimaan baa nga tolloog moom ci lu dul ngànt dafa nga lu ñu tere kon génn nga nos bi waaye nekk ci ginnaaw ilimaan ci maanaa mooy looy def négal ba imaam def ko ba noppi boo ko ko dàqoon wala nga gën koo man it boo ko defandoog moom wala nga njëkk ko koo def dañuy wax ne sa julli yàqu na fa loolu nosu la mooy lislaam mi ngi jàngale foofu ni mbir yépp kon daa war a am aw tëriin lu mën a doon am ñu ko jiite am nuñ ko war a doxe bu dutoon loolu borom bi bu ko neexoon rek mu sant ñu julli kenn ku ne fexe ba julli noo jullee baax na mais dem leen ci jàkk ja bu ngeen demee na ngeen nekk imaam ba ñëw néegi leen ba mu kabar ngeen door a kabar néegi leen ba mu rukkoo ngeen door a rukkoo néegi leen ba mu sëlmal ngeen door a sëlmal mboolem jëf yi muy def bu leen ko ci jiitu bu leen ko defandoog moom waaye nekk leen ba noppi loola mi ngi jàngale ne kon am na ko war a ne ci kanam koo xam ne kenn waru koo jiitu waaye su defee ba noppi it ñëpp dañu war a def ñaari yëf a ngi fi iliman de su ko jiitu waaye kenn du de ruusaanu ñàkk koo toppit loo ci def rek génn nga nos bi bittaali sa jëf ji du baax wuñ nga njëkk kàbbar imaam waaye ilimaan duru ko ba noppi nga taxaw yow di xoole loolu ak nosu la wane goo xam ne kenn ku ne mën na koo jàng ci julli waaye julli gi nga xam ne juróomi yoon lay am ci bis yi mënta ñàkk buñ la ci jàngalee loolu mooy ña ngi lay wax ne la boo génnee it sa dund gépp ci nosu gu mel noonu nga ko war a teg mu ngi tàmbali buy ñëw ci jàkk yi daa santaane ñu def ay sàppe loolu nosu la ku dugg jàkka sàppe su njëkk si lañu war a defar ba mu jag bu feesee ñu door a sos seneen sàppe nosu googu ñu ngi ciy jàng ni àdduna bépp noonu lay doxe ñu ngi ciy xàmme ci ne buñ ko respecté woon boo xante du am fenn kon saa bu ñu xëttee ndigal loolu mooy waral jafe-jafe di am gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam daawut yam rek yamale sàppe daana sax léeg-léeg dugg ci biir sàppe yi balaa kàbbar di wax nit ñu sësaloo sësal seeni mbagg boobu fi kenn bàyyi ab porof ndolu maanaam nos sàppe si ba mu tegu ci yoon loolu lépp am njàng la moo xam ne adduna ji bu ngeen génnee fii nga xam ne fi ngeen di jaamoo yàlla it seen dund gépp ci lu mel nii la war a tëdd loolu lañ ci war a déggee kon l'islam fonk na nosu ci ba feeñal ko ci julli ci anam goo xam ne da cay tëkkoo dañuy tere ku fekk sàppe yi jub ba noppi nga nekk di jaar ci seen biir di jëggat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw min baram di xutba wax nag nit kum seen muy jëggat sàppe yi mu ne ko toogal yaa ngi lor nit ñi ndax kuy xët nosu gi ñu santaane la lañ santaane woon mooy nga teel a ñëw sës ci sàppe yi boo ko defut demal ba fa sàppee yam nga toog fa waaye bul jëggat kenn waaye ñu dëgg ci it ne nit ñi ci biir jàkka yi war nañoo nosu ba ku doon jëggat it bu dikkee du am fu mu toog bari na ci li waral loolu mooy ñàkk a sàmm nos bi nit dana ñëw sàppee su njëkk du fees mu sos seneen ñu dema dem ba mel na jàkka ji fees na te ca kanam kenn newu fa bu boobaa dana jur jëggat te jëggat dañ koy tere su boobaa ñi tax jëggat di am am nañ ca ay daan ndax ñoom itam sam wuñ ak nos bi kon l'islam nos ñor na ko ñor goo xam ne da cay tëkkoo di ci diggee sax na ne sàppe yi gën ci julli ci góor ñi mooy sàppe yu njëkk yi ku jiitu ci jàkk toog ci sàppe su njëkk ya ëpp tuyaaba ki ñëw ci sàppe sa ci dege ba ba ba sàppe yi mat kon foofu it mu ngi diggee ci nosu di ci tëkkoo mboolem xeeti ponk lislaam it buñ ci delloo mbokk yi danañ gis ne nosu googu lu ñu sox lu soxal la loo xam ne du rek dañuy dugg ci jàkk ji def ko fi suñu génnee mu jeex waaye luy war di wéy la foofu jullit ñi wala bokk sénégalais yi lay wax sax bi fa am ma waroon naa am nosu googu ñu leen sant ñuy nosu ci jàkk ji waroon na am jeexit ci seenu dund waaye dafa mel ne am nañ jafe-jafe ñun jafe-jafe buuxante jàngoro yi buuxante jàngoro ji ne ci biir sénégalais yi la ku amuk seetlu fépp fu mbooloo di daje mu leer ne buñ nosu woon ndiir su gàtt lañ fay wut ñëpp danañ ko am bu dee fu ñuy dugg la ñëpp danañ dugg bu dee fu ñuy génn ñëpp danañ génn waaye bëgg boo xante dana tax ñu yàgg fa ci yàggin woo xam ne jaaduwutoon dana jurit léeg-léeg nit ñàkk fa alalam wala nit gaañu fa loolu ku amuk seetlu ci biir senegal yi da koy gis rawatina boo nekkee ak ñoom ak yeneen yeneeni xeet ñoo xam ne dañuy senegal te loolu daa mel ne julli mi da doon jàngal nit ñi nit ñi noosoo ci sàppe yi ku ñëw toog bu ñu noppee ñu génne noona buñ ko respecté woon duñu bëgg boo waaye dafa mel ne loolu ci ñàkk noosu gi giñ war di bàyyi xel ci la bokk yeneen xeeti jaamu yàlla yi boo duggoon ci asaka tey firnde jang koy joxe mooy asaka bu réewum lislaam amee imaam am ki ñuy tuddee saa am ki yoon teg ci loxoom laaj asaka ku joxe asaka te ñëwoo sa asaka baaxul loolu fi la noosu mën a yem maanaam mbir yi du rek nit ñi dañ koy defee ni leen neexee yàllaa leen sant jox asaka ku am sa al asaka war na ci waaye bu saa yi amee ku génne asaka te saa yi ñëwut bu dikkee sañ naa jëlaat asakaam nga xam ne dañuy wax sax ne la donte am na ñaar ñetti at ñëwut dañ koy xar loolu day firndeel ni lislaam da bëgg mbir yépp tegu ci ay loxo lu ci nekk ña ko war a yor yor ko bu def jotee ña ña ko war def def ko ba bu ñuy seet di muhaasaba ñu mën a xam ñan lañu muhaasaba waaye bu mbir yi jaxasoo lu lu waaye ju ne lu ko neex daf wala saa yu ko neexee daf su boobaa dana jafe nga mën a àtte nit ñi soo bëggee muhaasaba dana jafe ndax doo xam koy topp kon nosu am na solo ci diine ndax ponkam bi jëmmal na ko asaka moomu misaal la ci ne yi ci nos yëpp ci biir niñ koy doxee waaye bi ci gën a fes mooy bu saa yi amee kenn du génne asaka te ñëwul dañuy santaane bu imaam amee dañuy bëgg nga jox ko ilimaan mu séddale ko waaye du ne yow yaay génn sa asaka toog fi nga toog di ko joxe sa ko la gën du loolu kon nosu moo gën ñàkk a nosu loolu dañ koy déggee ci loolu ci foofu ba demee ci koor gi ñu nekk nosu da ci feeñ bu baax a baax nit ñëpp sunu boroom diggante bi mu bëgg woor ko mënoon naa wut rek ay minute ne nañu woor nangam minute wala nañu woor nangami waxtu waaye da ko nos ba am na waxtu woo xam ne bu jotee na ñépp jàpp am na waxtu woo xam ne bu jotee na ñépp dog bu waxtu jàpp jotee ku jàpput continuer di xewlu amatu amatoo koor bu dog jotee ku dogut wéy jàpp sa koor xëtt nga sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa foofu it mi ngi jàngal ne mbir yi da am fu muy tàmbu am fu muy yem ñëpp du ci war a tënku du neex dafe wala foo neex dafe da am fu muy tàmbalee am fu muy yem loolu ak nosu la goo xam ne ci biir koor mën nañ ko cee jàng mën nañ koo jàng ci aj màkka yit misaal bi ñu ci joxe rek mooy bu ñuy wër kaaba gi lu tax ñu lay wax nee na nga tàmbalee barab sàngam wëreekoon ko nii nee na noo ko wëree nu dul noona du baax njariñ daldi di feeñ ay millions yi nit ci benn bis ñooy wër kaaba gi nosu rek a tax ñoom ñëpp ñu mën a wër kaaba gi daf seeni farata te kenn du gaañu kenn yàqal sa moroom ñii dem Makka ñëpp gis nañ tawaaful ifaada ñi koy dafandoo kenn xamu nuñ tolluwaay nosu giñ nosu bokk fu ñu tàmbalee bokk fu ñu jëm tax na la muy xat-xat ñëpp danañ matal seen farata balaa jant bee soo ñaaree te kenn du tasawaru léegi nañ nañ nañ jeneer ne bu fekkoon te ne nu waay wëre baax na bu baa mën naa wax ne genn wàllu nit ña seen farata du mat kon nosu baax na ndax dana yombal ab liggéey dañuy wax ne nosu bokk na ci ay njariñam day tax nga mën a gaaw àgg fa nga jëm bi aqalli jahdin wa bi aqalli waqtin waaye maa akthari natijatin li ngay coono yi ngay daj ngir ngir sottal li nga bëgg a sottal noosu dana tax coono bu wàññi waxtu wi nga waroon a def ngir sottal loola noosu dana tax waxtu ba gën a gàtt nga am lu des nga mën koo jëme feneen meññet ba nga doon séenu ci jëf ji nosu dana tax meññet ma yokk ngay séenu juróom nosu mën naa tax nga am jëf juróom ñaar wala fukk kon am na njariñ ci buñ ci tënkoo ndax dana dana danañu danañu danañu yombalal sakkanal ñu li ñuy wut sakkan sakkanal ñu suñu waxtu waaye gën a néewal suñuy coono ba tey boo demoon ci jihaad fekk ne lislaam yi dafay santaane nosu anal lu tax bu imaam ne diw xam nga li ñu xam mooy jihaad atteem ci lislaam fardu kifaaya la waaye ku imaam désigné tànn la day nekk fardu ayn ci yow loolu nosoo ko waral imaam am sañ-sañ kon moo jiite moo xam ñi lenn lu nekk ña ko man sañ naa jékki-jékki wutlal am nos na leen yéen ñi def leen nangam kenn du ko sañ xëtëti lu tax borom bi di wax naan yàlla bëgg na ñi nga xam ne yuqaatiluna fi sabilillah waaye nekk benn sàpp mel ne bunyaan marsuus mooy yàlla bëgg nañuy jihaad te nosu ka annahum bunyaanu marsuus mooy yàlla bëgg na ko nosu loolu rek lañ ci a dégg ne luñ ci def ci àdduna ndekke sunu borom daa bëgg mu tegu ci nosu ndax ci la njariñ lay ëppee ci la coono yi gën a néewe ci la waxtu yi gën a lëwe waaye ci la ci la mbir yi gën a jaare ci yoon kon solo boobu mën nañu wax ne nosu am na ko ci lislaam kon mën manhaj islaam yi dañuy wax ne asaas bi mu laltaay mën nañu wax ne nosu la lu mu fi santaane lu ne rek da ko wutal ab nos boo xam ne ci la bëgg nit ñi di ci tënk ku génn nos bi ami daan benn def nga lu ñu tere wala xañ nga sa bopp aw yiw ku génn nos bi rek dugg nga foofu lu jëm ci wàllu jaxasoog nit ñi lislaam it da ko da cee bàyyi xel nosu li ñuy tudde an nizaamul ijtimaa'i fi lislaam nosu am na ci solo lool mi ngi tàmbalee ci ne mbir yi lu mu bari bari lu nit ñi dajaloo ci barab na am ay responsable yu jiitu ñoo xam ne bu ñuy laaj ñoom lañuy ñuy laaj mooy mbir mi day am njiit diine nanguwul nit koo xam ne amul njiit yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum dañ cey dégg ne kon faw war naa am koy ne ci sa kanam mu nekk sa njiit am mbooloo duñ ànd mukk te amul koo jiite faw nit ki ab bu dee jullit am kum jël def ko kilifaam mooy nos mbiram ci mbirum kooka bu diglee mu def bu teree mu bàyyi su wootee mu wuy ji ñàkk koo def day xañe aw yiw dana tax nit ki yor melokaan woo xam ne du melokaanu jullit yonent alayhi salaam moo wax ne ku faatu te sag doq bayanewu ci tànnoo kilifa ku sa wutu sa bopp kilifa ci ak caddo nga faatu man maata sa walaysa fi unuqihi bay'a maata miitatan jahiliya loolu day firi ne nit faw dañoo soxla nos ko nos nag am mbooloo mi ngi tàmbalee ci wun njiit am lu ko war am lu mu sañ ñam jiite it am lu leen war am lu ñu sañ ñu ànd di dox lu mat doxal mu ànd ko ñoom doxal ko su yedd jotee ñu yedd su gërëm jotee ñu gërëm su muhaasaba jotee ñu muhaasaba loolu mooy nosu loolu diine yi da ko da ko da ko santaane yonent bi alayhi salaam àgg ci di wax ne su ngeen amee njiit na ngeen ko topp ak nu njiit la mën ak nu njiit la mën a mel ati'u isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum abdun aba habashi ka anna ra'sahu zabiba kiñ teg ci seen kanam lu mu xeebu xeebu ci seeni bët lu mu doyat doyat ci seen kanam bu digle daf leen bu teree ba leen maanaam nosu leen nosu leen ak ku leen mën a jiite nosu leen àgg na ci yonent bi alayhi salaam wax ne bu ñett nit àndoon ci tukki nañu jël kenn ka daf ko njiit mu nekk kilifa yoon wa maanaam ba ci ay nit ñu ay jullit yu ànd di dox lislaam nanguwul ñu ànd di dox te kenn du kilifa faaw na am kenn ku jiitu koo xam ne bu digle jotee mooy digle bu tere jotee mooy tere nga xam ne ñetti nit ñu ànd di dox rek lislaam day bëgg ñu nos ko ba boo ñëwoon soxla leen dañ lay joxoñ ne la kii kilifa gaa ngi ne looy wax wax ko ko boo jëflante jëflanteel ak moom loolu day firi ne nos war naa moo waaye naka moom mbooloo mu àndi dem kenn jiituwut kenn soo bëggee wax koo jot mën ngaa wax ak moom la nga wax mën naa fasu mën naa bañ a fasu foofu daanaka dara lu ñuy lijjanti lu lijjanti du am kon bu nosu amut mënuy sutal lijjanti ñaareelu lijjanti moo tax ñuy santaane buñ ni ay nit àndee nañ jël kenn ko def ko amir mu jiite yoon wa bu julli jotee mu soññee lu mat a def mu soññee ci ñu def ko luñ mat a tere lu mat tere ñu tere ko ba ñu ñibbisi xadis bi yonent bi di wax war nañ caa dégg baax nosu li ñuy wax ne maa ngi leen di dénk ragal yàlla ak asama wa taa maa ngi leen di dénk ragal yàlla ak dégg ndigal ak di ko topp doonte dañoo jël ku ñàkk solo ci seeni bët teg ko ci seen kanam wax ne ku dund ci yéen dana gis ak wuute gu bari man damay jàpp ne wuute googu mën nañ caa dégg ne ku dund ci yéen dana gis dana gis desor désordre bu bari nosu gi amoon ma jaar ci jaarale ci samay saxaaba tënku leen ci yéen ku fi yàggkat da gis ak ñàkk nosu ma ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira waaye su boobaa yéen tënku leen ci nosu gi aleykum bi sunnati wa sunnati al khulafa al mahdiyyin ar foofu mën nañ cee dégg ne li mu indi woon mooy lépp tegu ci yoon ñi ñëpp di am kilifa di déggal seeni kilifa daa wax ne bu demee ba ca kanam du ko ñàkk dana daj waaye su boobaa yéen bu leen ci génn bu amee ñu génn nosu bi ñu génn tënku ci ndigal ñu génn am ku ñu ku leen yilif di leen digal ak tere ñu di ko topp su boobaa yéen na ngeen tënku ci loola ndax mooy sama sunna te it ci laa jaarale woon saxaaba yi ndax lu dul loolu bidaa la fay na ku la muxdasa bidaa mën nañ caa dégg ne kon sa ñàkk a nosu ci diine bi bidaa la diine xamut jëf yu mbooloo mi def te amut ak buum gu ko nose amut ku ko jiite amut ku ñuy laaj amut ñu ñuy sant ñu war def bu fekkee mbooloo daje rek kenn yilifut kenn loola mën nañu ne bidaa la ci diine fa inna kulla muhdathatin bidaa da ci dugg ndax ci muhdatha yi la bokk jullit ñi daawuñ def lenn loo xam ne amut ku ko jiite bu ñuy laaj kooku la ñuy laaj kon nosu ñàkk nosu bidaa la te wa kullu bidaatin dalaala loolu baax na ñu bàyyi ko xel ci mel nii ida kuntum thalathatan fa miru ahadakum jiit firi na ne néew ak bari maanaam ñépp soxla nosu mbooloo mi lu mu néew néew ak lu mu bari bari du tee soxla na ko ko nos ginnaaw ñetti nit képp képp bu ñu àndoon nee na na ngeen nosu wut ku leen jiite dañ ci dégg ne mépp mbooloo muy ànd di dund soxla nañ ñu nose leen nos boo xam ne ci la ñépp yi tënku di ci jaar ñu bëggee fañ bëgg egg ñu àgg fa te duñu sonn coono bu leen di gaañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it ku seet seetlu xam ne dundam gépp ci nosu la ko tënkoon mooy ki nga xam ne yàllaa ko tànnal boppam dooleele ko ay xarbaax mënoon na rek di di boy noonu du nos dara lu mu bëgg def rek daf ko mu jeex waaye daf ñu doon jàngal ne bu fi jógee dañoo war a tënku moo tax mu nosoon léppam mboolem li mu sottal ci wooteem bi ak nosu moo tax mu sotti misaal mi ci joxe mooy xam ngeen ne gàddaayam ga lu rëy la woon koo xam ne dangay woote say mbokk loo xam ne xamuñ ko ñu noonu la ñu néew doole ñu mbooloo mu néew wuy si la pexe mu ne ñu di ko naal ñu jox la ndigalul génnal dëkk bi te mu leer na leen ñu nga seqal suñ la gisee mbaa ñu dab la doo génn dëkk bi ndax danañ jëf ci yow yonent bi nosu moo tax gàddaay sotti gàddaay ga sotti nosu teg lépp ci ay xalaat yu jub tënku ca moo tax gàddaay gi sotti firnde ba ci njëkk mooy xam ngeen li ñu siir a nettali bi muy dem dafa bàyyi imam ali ne ko na nga fanaan fi ma daan fanaan mu mel ne maa ngi fi loolu benn nga ci ñaareel ba batale ginnaawam li mu war a taxaw lépp ñu mën ko taxaw lépp ci noosu lay dugg ba doo dem nit ñi dëkkal la foo dëkkut mbaa ñu tuumaa la loo xam ne wut ci bi ci des it noosu ak mi ngi ci ba mu jógee jëm Madina Madina jugul rek jawale yoon wa loolu ak nosu la tënku ci ci ci mbir la ndax xam na ne ñim séqal danañ ko jéem a dab su jógoon départ wuti Madina faw ñu dab ko ci yoon wi waaye ci misaal Madina daa nekk ndeyjoor moom mu jóg jëm càmmoñ fi mu doon làqu ci xaaru xeraak yooyu ci wetu càmmoñ la nekk nga xam ne kon ñi koy topp nee lañ jëm laata muy jàpp wër nañ ba sonn jàppu ne kon jaarul yoon woowu ñu door a toog moom mu muy yoonam pexe yi mu defoon tànn asma mu leen indil lu ñu lekk Amir ibn Fuhayra yoroon gàttam yooyu nga xam ne moo daan def fuñ jaar mu jaarale fa jur ga ba far seeni tànk waaye di leen andil meew ma ñuy xewloo Abdullah ibn Abi Bakrin nekkoon ci biir dëkk bi di luñtu xabaar yeeg loo màkk di wax bu guddee mu it ko maanaam kon ku ku ku taxawaloon état bu mat sëkk li nga war a def nga wutal ko ay wasaa'il fa nga war jaar nga jaar ko loolu mooy noosu te moom moom la def moom sallallahu alayhi wasallam feeñalu ko xar baax juñ naan moo tax mu ré mu am ndam waaye ak nosu ci la tënku ba am li bëgg dem Madina te ay noonam kenn tëgg ko ci bët loolu day firi ne am na solo lool kon muy lu ñu war a bàyyi xel ñu ñëpp ci suñu dund gépp jihaad yi ñu naan def yëpp it yëpp ci nosu lan doon dajale saxaaba yi laaj leen xalaat ba kenn ko ne jox xalaat xam ngeen ne xandaq bu nosu amutoon lislaam mënoon na faa des ñëpp dajaloo songandoo benn yoon lislaam fekk ko ma Madina nosoo tax ñu xalaat ba indi pexem guerre moo xam ne arab yi xamuñ ko woon dañoo ñëw rek yam ca seeni pexe daal di naax say loolu nosu la li bëgg a wax fa fépp mooy kon diine ji lépp ci nosu la tegu yonent bi yàlla yónni woon sallallahu alayhi wa sallam joxoon ko dooley xar baax it ba mu bëggee doxal diine ji dafa teg fee xar baax yi nosu ngir nit ñi mën a dox ndax xar baax du luy wéy kon nosal nit ñi ci aw yoon woo xam ne boole leen fi bàyyee it buñ tënkoo ca nos ba lépp luñ bëgg ba léegi danañ ko am loolu la jàngal noonu la taxawu diine yoonu murid wi soso it nag Serigne Touba mi ko sos radiyallahu anhu doon doon doon sàmm ndonol yonent bi kon mënta génn ci xaaxida boobu diine ci nosu la taxaw yonent bi ci nosu la sottal lépp te diine mooy toolam bi yoroon yonent bi sallallahu alayhi mooy jëwri na jim doon roy kon mënta ñàkk nos mbiram loolu moo taxit it ku yitte woo woon ak nosu la sëriñ tubaa ak ñàkk a nosu fekkiwu ko fenn du ko seetaan du toog ñu koy def du ànd fu ñu koy defee lu mas a woote ci ak nosu la ko woote lu mës a def ci ak nosu la ko tër ba am ci lam bëgg man nga ne majaal yi nga xam ne yépp laal na ak dundam foo ca dem man faa joxe bind ci ne nosu soxaloon na ko ñoroon na ko tàmbalee ko ci fi mbiram tàmbalee mooy njàngale sëriñ bi moo gënoon nos am njàngam am njàngaleen li njàngale laaj lépp la la teg door a woote su foofu la tàmbalee loo bëgg daa am ay jumtuwaay yu koy maye da ngay wut jumtuwaay ba mu yembu nga door koo tàmbali moo tax mu taalif téere ndax jamono la joo ne booba ku bëgg xam-xam te taalifaloo njaboot gi ay téere xam-xam nañ leen jëfe former ay jàngalekat taxawal ay daara jàngale kon wut na mën xëj buñ ñu jàng ndax téere yi soxla ñu ngi fi formé na jàngalekat yi nga xam ne ñoo ko war a yor barab yi ñu ko war a dafa it mu taxawal ko kon daal woote daara samp daaram jàngale foofu la noosu tàmbalee ñu war caa dégg ne kon loolu moom itam ci la taxawal mbiram moo tax résultat yi mu am ci jàngale mu am ko ci mooy ñëwoon ci jamono joo xam ne nit ñaa ngi doon jàng waaye jeexiti jàng néewutoon ci seeni jëf ñu bari ci ñoom mu indi njàngale moo xam ne nos na ko nos boo xam ne ba mu ca noppee la mu bëggoon ci ñi doon jàng na mooy koo xam ne boo noppee ci moom ni nga bëggoon mu mel ni dana mel ni diine bëgg mu mel ni mel na ni li ñuy séenu ci moom bu ëllëgee dana ci mën a taxaw kon nosoon na am njàngam ba tax mu am loolu tarbiya bi mu doon dafit lu mu tegoon ci yoon la ña war a ànd ak ànd mi ngi ko tàmbale woon ci ku ñuy tarbiya di la defar doo ko bàyyi muy jaxasoog nit ñi fu ne mu dugg fa moom li mu njëkk a def mooy ber nit ñi doon yar da leen di ber foofu la ak nosam tàmbalee duñ jaxasoog ku yarut benn ci biir yar bi it ñi ci tollu ci dara ja dañ leen di xàjjale gis ngeen sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana di nettali ci Irwa boobu sëriñ bi nekkee Jolof te bàyyi sëriñ Mbàkke Buso Tuuba ne ku ñëw sëñ Mbàkke xool ba xam war na agsi foofa wala waru fa agsi kon organiser ñi muy jaxasool ak kenn ku ne foo toll am na ñoo xam ne ci njàngum alxuraan képp lañ toll daaray alxuraan lañ leen di yóbbu ñu jàngi alxuraan am na koo xam ne jàng na alxuraan ba noppi wala boog la muy jël ci alxuraan jël na ko war a jàngi xam-xam amoon na daara ñu taxawal ngir ñu jàngale xam-xam koo xam ne nag jàng sam xel ak nga noo xam ne nii te mën ta ñàkk lañ lay jàngal mu yóbbu la ci daara tërbiyee ja nga xam ne li nga waroon a xam danga koy jëfe léegi loolu yëpp am nos la woon te ñoo ñëpp kenn du jaxasoo sa morom ñi jàng alxuraan duñ jaxasoog ñu jàng xam-xam ndax bëgg ñu ihtimaamaat ñi jàng xam-xam duñ jaxasoog ñi ñu tërbiyee képp ñooñu ñi ci am soxna duñ jaxasoog ñi am ñi kër loolu sëriñ bi ci tarbiyaam mu nosoon la ci anam googu ba tax meññet miñ gis ci ab yaram mu feeñ ñam doon defar defar ga mat lañ doon séenu ci ñoom bam noppee mu am waaye saabu bu nos manqué rek day feeñ ci yar gis ngeen li jàmbal lépp ci àdduna nit ñi ñu ngi leen di jàngal ñu ngi leen di xamal waaye ab yar la bu matut moo tax nosuwut ndax matut lu nosu day mat jaar fu mu war a jaar sëriñ bi nosoom feeñ na lool ci ay dëkkuwaayam ku ne gis na ni doon dëkke bu sañ ci ab dëkk da koy nos ba ñafa war a jaxasoo rek ñoo jaxasoo ñëpp xam nañ ne suufam si nga xam ne moom al ardul mubaaraka la ko tudde sancoon fa ay kër tuuru Tuubaa daa not waaye ardul mubaaraka mooy suuf si mu sañ ci biir kër gu mu tuddee daaru salaam sanc fa fu mu tuddee Touba sanc fa fu mu tuddee daaru Rahman ak yeneeni yeneeni tur ci loolu mu wax ci addu'a al kabir innaka xutta zimaami ilal ardi allati ixtartaha li wala boog suuf suñu tànn a bëgg wax sax al ardul muxtaara suuf si yàlla tànnal ci biir suuf soosu ci la Touba nekk ci la daaru salaam nekk ci la daaru Rahman nekk ci la daarul mannaan nekk ci la daaru daarul alimil xabir nekk ak daaru yooyu mu sancoon yépp waaye bokkoon na ci ak nosoom kër yooyu kër gu ci nekk daa mel ni am na lu ko ko féeteeloon am na ñoo xam ne su bëggee gisee ak ñoom foofu lay dem am na liggéey yoo xam ne su ko bëggee def fa la koy def fii fa lay liatikaafe fii fa lay taxawale bu dee ramadan wala yenn kii fii fa lay gisee gan ñi nga xam ne gan diine lañ fii fa lay gisee gan ñi nga xam ne nit àdduna lañ loolu muy jëmi nosu kon Sëriñ Tuubaa jàngal nañu nosu ci ak dundam ci ni mu doon dëkke waaye këram ci taarix taarix laay wax xawuma ci ku nosoo ni sëriñ bi nose woon nos bu dëppook diine kër goo xam ne ci biir kër gi day am kër góor ña am kër jigéen ña am kër sëriñ bi kër dongo yi loolu jànguma ci histoire man fuñ masee waxe ne am na ñeneen ñu ko doon def li ñu xamoon bu njëkk mooy boroom kër sax daawut am fu mu dëkk ay néeg lay am ay soxnaam ñoo ami néeg borom kër bi di wóor ci néeg yooyu sëriñ bi nag daa nos kër goo xam ne kër sëriñ bi kilifa gi day am ak keesam dongo yi ne ci kër gi am seenu kees njaboot gi am seenu kees jigéen ñi am seenu kees te ñëpp xam nañ ne ci yar ak jaxasoo ñooñu am na ci ñoo xam ne seenu jaxasoo daa war am fu loolu nos la nos aw dundiin ba kenn ku ne mën a dund sa diine te doo yàqal sa moroom loolu sëriñ bi jàngale na ko wan ñu ko ci ni doon dëkkee ci kër yi mu doon jagleel ñenn waaye biir kër gi kees yi mu ko doon def kees gu ne mu dëkkal fa ñenn kenn ku ne am loola war seeni jote am fu muy yem ku ci xëtt jote googa daane ca war danañ ko def ndax danga xëtt nos bi te ku xëtt nos ku ne yaayoo ngay daan kon foofu it sëriñ bi jàngale na fi lu rëy rëy jàngale na fi lu mat a bàyyi xel loo xam ne jamono yépp lañ ko soxla àggoon na ci noo samit ni mu doon jaxasoog nit ñi it da ko wutaloon waxtu doonutoon koo xam ne saa boo ko soxlaa boo dëkkee gis ndax adduna wërtu demee noonu doomu aadama dafa am ay euh, yu ko war yoo xam ne soo ca day nekk doon nag jotug saa la ñuy soxlaa gis war a soxla dañuy war agsi ci yow ndax dangaa yor seen njëriñ kon subaa la fës mooy nosu am waxtu yoo xam ne ku bëgg a gis sëriñ bi te ngay ñëw buñ dee góor buñ dee jigéen waaye moom ci boppam it mu jagleel njabootu boppam ay waxtu yoo xam ne bu dikkee mu gisee ñii bu dikkee bu waxtu dikkee mu gisee ñii kon kenn ku ne la nga am ci moom mu la koy jox waaye ci kaw am nos boo xam ne kenn du loru moom itam la ko war def lépp dana koy def loolu sëriñ jàngale na ko kon jàngal nañu ne àdduna ji dañ ko war a nos ku ku jaxaase sa dund nosoo sa dara mën nañu wax ne jëlewoo ko ci sëriñ Touba jëlewoo ko ci sëriñ Touba naka noonu noonu la nose woon yoon wépp it ma bi mu woote nit ñi ñuy jëf ngir yàlla di jëf ci jaami yàlla yi ngir yàlla da ko nosoon ci anam goo xam ne ñépp a ciy bokk kon ñépp jariñu waaye kenn du ko féetewu bàyyi kenn misaal mi ñu joxe mooy gis ngeen bi muy laaj sasi jumaa ji ne bopp bu ne ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett te jamono yooyu am nag ñenn ci njabootam ñoo xam ne bu leen santoon liggéey ba ñoom ñëpp képp danañ fex ba def waaye jubluwutoon loolu da doon jàngale da doon organiser di nos mbooloo moo xam ne bu ëllëgee da fi bàyyi ñu am ay projet yu leen seen diine di laaj ñu war koo taxawal mu wan leen yoon woo xam ne ba àdduna tukki ñu ci tënk woon nosu ca lépp luñ bëgg a sottal du taxaw mu ne bopp bu ne boobu ay millions la ci dajale woon ci jamono yooyu nga xam ne bu guerre mondiale déclenché wutoon jumaa ji boobu lay àgg te bopp fukk ñett nga xam ne kon lu nit tuuti tuuti bu ko joxee bu rombee jumaa ji yëg ni alalama gi loolu mooy wane nit boo ay mbooloo boo leen di nos bokk na ci li leen di gën a téye lañ bokk kenn ku ne yëg ne alala ma ngi ci yëfa li nga li li nga xam ne sa yëfa ngi ci lu mu tuuti tuuti doo ko woyofal waaye tey bu woote woon rek sant ko kenn am na ñoo ne feneen ñoo xam ne dañ yëg ne du seen yëf diw ko tax la ñuy wax loolu njàng mu sëñ bi doon nos bu mu doon organiser yoon wi la boo xam ne waroon nañ di ci roy mu wéy ñu wéy di ko ci roy ngir lépp mën a tegu ci yoon naka noonu jokkoo sëñ bi daf daan amoon ay relation yu dëgër ñeneen ñi waaye da ko nosoon gan ñi ko daan dikkal am na waxtu yoo xam ne am na barab yu mu leen dalal am na ñu mu leen booleel ñoo leen di taxaw am na waxtu waa yoo xam ne bu jotee ci lay ñëw di gisee ñoom di jëflante ak ñoom loolu ak nosu la goo xam ne ñépp dañ ko soxla ndax dana yombal li war a am dana am te coono bi bi bi mën a jur du ca am ba ci sax ay taalifam ñun ñëpp xam nañ ne sëriñ bi ku nosoon taalifam la liggéeyam liggéeyal yonant bi la jaamu yàlla la waaye bañ na ko ba da ko nosoon wutal ko ay weer weer yi mu ci def lii weer yi mu ci def lii dégg ngeen muy wax naan salaatu sitta bi madxi sitta ak yeneen yu wax ci diggante weer sàng weer sàngam da ci tagg yonent bi yi da ci julli ci yonent bi ak yu mel noonu yëpp am njàng la moo xam ne ñun lañ ci war a dégg mooy dundam gépp noonu la ko nose woon amul lenn loo xam ne da ko doon def nii rek te jubluwu ko kon lu nekk waajaloon na ko wutal ko waxtu bu jotee mu def ko jumtuwaayam laa jël da koy waajalaale ndax nosu loolu lay jariñ lépp looy nos su jëf ko jotee day jàpp di ndax ba nga koy nos lam laaj lépp danga ko bàyyi wale xel waaye boo nosu dara nag jëf day jot nga agsi dara du sotti ci misaal jataay bi ñu amal nii nosay tax bagage yi ñu fi soxla ñu waajal ko xam ne soxla nañ ay rajo soxla nañ ay nangam soxla ay nangam yépp ñu mën ko waajal mu yem su waxtu wiñ ko soxla jotee ñu mën koo jariñoo waaye ku toogoon jekk-jekk rek ne waaw waxtaan rek te waajaloo dara mooy dara du jàll adduna gi noonu la mel nos luñ fi nosut du jàkk ci adduna léeg-léeg sax nit nosu te du ko yëg nag nosu dana nekk la chonr yi waaye nañu xam ne fii lu fi jàkk ak nosu moo tax mu jàkk kon organiser wu mënta ñàkk bu kenn jàpp ne mbir yi day dox ci ay xar baax lépp dañuy bàyyi noonu rek lu mat a am dana am sëriñ bi nga xam ne moo fi indi xéewal yooyu yëf yëfama moom ci ak nosu la ko taxawal ci ak nosu la ko taxawal ñàkk nosu ak nitoo diku la te sëriñ bi lépp daa sore woon ak nitoo diku loolu yoon wi wala jullit ñi wala murid yi war nañ ko yëg ndax léeg da ngay seetlu ci seeni dund yu bari dañuy fàtte nosu googu duñ programme dara day jekk-jekk yi fi ñëw rek bu defee ñu ne sëñ bi dana defar lépp bu agsee mu defar ko sëriñ bi lim doon defar da ko nosoon kon boo bëggee defar ci ronam nosal yow itam foofu la ñuy xool nag ñun sunu yoon wi ñu nekk muy yoonu murid ginnaaw diine yi nosu la ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci nosu la taxawal mbiram ginnaaw sëriñ Touba ku nosu ñoroon la foofu sax benn bu ma fàtte bu am solo ci nosuk sëriñ bi mooy nosu yoon wi ba bëgg bu fi bu ëllëgee it mën a continuer loolu moo war loolu moo indi fi seexal ñu bari ci ñun jàpp ne xéewal la te lii yenn gaa yi di wax ne taklif la gën a doon ci tashrif seexal taklif la gën a doon ci tashrif ku sëriñ bi defar ba mel ni ni mu bëgg ni diine bëgg mel ni mu boole la ak mbooloo teg la ci barab mooy dalaa sas ne la ni ma la def fexeel ba def ko ñi ma la jox loolu la woon rek ku ko def nag mën nga caa jëlee xew li bari waaye taklif la la gën a doon ci nekk tashrif lu ñu lay terale mu nekk xew looyu dikk kon nosoo taxoon ndax àggoon na ci mbooloo mi dëgg male ko noo xam ne bu nosu amutoon dana jafe ñépp jaar yoon waaye léegi fu ne mu taal fab taal tabax fa daara teg fab sëriñ daara ne ku jóge barab sàngam boo dëkkee mën ngaa yam ci moom mooy ñépp ñëw nañ ci moom te agsiwuñ ci moom loolu nosoo ko man nosu moo tax sëriñ bi ma ne ñépp ñëw nañ ci moom te agsiwuñ ci moom kon nosu googu nag kuy wuyoo tëram wala nga bokk ci njabootam war naa doon sa yitte yoon wi bàyyi te tabax ko ci nosu ndax yoonu diine la te diine nosu la yoon wi nosu war na doon yitteem duñ wax nag ne nosu na wala nosuwut waaye dañuy wax ne yii mi bëgg a wax soxla nañ ci ak nosu léegi nag nit ñi danañ xool ba xam am na ci wala amu ci bu ci amee alhamdulilah loolu lañ doon wut kon nañ ko sàmm bu ci amut ñun ñëpp war nañoo defi jéego ngir mu am ci masuliya la boo xam ne nag ñëpp ko bokk ni sëriñ Serigne du wax kara waxee woon ne tomb la boo xam ne ñun ñëpp am nañ ci aw sas bu jàpp mukk ne ñenn na ko féetewoo li ñuy wax nii am am ñoo xam ne seen yoon newu ci ku bokk ci yoon wi rek am na loola ci war kon war nga caa taxaw yoon wi soxla na nosu nos am njàngam ndax sëriñ Touba ko nosoon ba mu fi jógee it mu am lu ñu bàyyeel xam ngeen ne xam-xam daa yaatu. diine ay madaaris la ak i madaahib tarixa yi di ay masharib waaye lu ci nekk sëriñ bi tànnal ñu te man damay faral di wax ne li ma gëm mooy lim ñu tànnal moo gën ci noon moo gën ci noonu tànn googu nag nosu mooy mën a tax mu des bu dee ci njàng sëriñ bi daa tànn la ñu war a jàng ci pas-pas ci fiq ci tasawuf lu ci nekk am na fu ñu sant ne ñu nañ fa tënk loolu nag yoon wi su bëggee dox day soxla ñu nos ko day soxla ñu nos ko nga xam ne day am programme bu leer boo xam ne naan lii programme yoon wee waaye li am tey mooy ñu di ko gis daara yi ñuy jàngalee xam-xam di fa jàngalee alxuraan di fa yare daara joo ci dem mën ngaa wax ne daanaka programme boppam la yor bu dee njàngum xam-xam mi daara joo dem gis mu teg ay muqarraram ak a manhajam ñii dañuy jàng lii ñii jàng lii ñii jàng lii ñii jàng lii waaye nosu benn nos boo xam ne foo dem fekk ko fa loolu soxla nañ ko ndax mbooloo mu ne état yi ngi gis yépp ni nga bëgg nit ñi mel leen da leen ci yar ci jàngale yare ci ngay defar nit communauté bi nga bëgg ni nga bëgg mu mel ni xale yu ndaw yi nga xam ne melaguñ nen ci ñoom ngay jël sol te loolu suñ màggee ñëpp bokk nañ mel foo bëgg ñu jëm fa danañ fa jëm ndax sol nga ko ci ñoom waaye soo boyalee kii jàngalee ki jàng te dañu ko gis ci barab fi mu ne nii li ngay gis mooy bu bu ay borom yi xam-xam wala ñuy yëngu ci xam-xam daje ci barab rek wuute tàmbalee feeñ ndax dañoo wuute ay daara yu ñu dañoo wuute ay manahij yu ñu doon kenn ku ne am looy dëgëral di wàcc la ca des fu mel noonu nag àndandoo mënu faa nekk nekk benn mënu faa nekk bittaal yi kon sottal dara mënu faa am léegi nosu day laaj kon yoon wi sëriñ bi wutal rëddal na ko. rëddal na ko mën xaj bu mu war a jaar loolu leer na ci jàngale sëriñ bi ak téeréem kon soxla nañ am njàngum yoon njàngum yoon wi laa nga xam ne tey daara joo dem programme boobu nga fay fekk lam laaj lépp it ñu soxla ko xam ngeen sëriñ tubaa ci jamonoom yoonu murit dafa amoon ay daara sëriñ ba moo fa yóbbu woon programme ci misaal daarul alimul xabir man na ma wax ne daaray alxuraani sëriñ Tuubaa la woon sëriñ daam nekk fa nekk sëriñ daara ba sëriñ bi yebal fa ak njabootam ay góor ak jigéen njabootuk boppam ak njaboot taalibe yi foofu daara yoon weew tànn ay cheikh ku mel ne si Ahmadu Ndumbe ak Cheikh Ibra Fall tool yi ñor lu fa ñor ñu yóbbu ci daara ja kon yoon wi amoon na daara nosu day laaj yoon wi ami daara yoo xam ne yoon wee ko yilif la fa war a nekk moo ko fay def mooy tax nga mën a contrôler njàng mi man haj bi bi sëriñ bi santaane woon ne nañ ca tënku nga mën caa tënk bu dul loolu adduna dafa ubbiku ya jafe woon yëpp yomb ya sori woon jege kenn ku ne bay sa bopp fenn su boobaa la nga jëkk jot nga jàng mooy jur ñu ne ci biir dëkk bi ñëpp bokk ci yoon wi te saa bu ñu dajee ci penc mi di xuloo ko ngaayoo loolu li koy jur mooy ñàkk nosu ñàkk a bokk programme bu ñu jox te ñun ñëpp xam nañ ne amul ci àdduna fenn fu nit ñëpp bokk fu ñu jëm waaye ñi leen yilif ñooy fexe ba bokk boole leen fuñ jëm état yépp programme jàngale état ko yor mu nga bëgg ak nga bañ lool nga jàng da gis benn waaye bu ne ci yoroon ab état la muy jàng neexu ko ay moom lañ ko jàngal tey ci misaal am na réew yoo xam ne réew lañ ci misaal ku fa dem ñu jàngal ak chian mu neex la mun a naqari la seen programme loolu la ma gis ne kon yoonu murid war na am programme boo xam ne mooy bi Serigne Touba doon teg yaroon ci ay nit ñuy ñi dégg diine xaabaabaluñ ëpp ñu yeesuñ mën a jëflante ñëpp te sàmm seen ngor sàmm seen diine programme bu mel noonu la yoon la diine soxla fi ni moom la adduna soxla te Serigne Touba bàyyi woon na ko fi kon yoon wi am ko di ci tënk ay ak njaw ak ak ñi nga xam ne bu ëllëgee ñoom lay séenu yoon wi ne ci seen loxo ñu fexe ba jaaral leen ci bu dul loolu da nga gis koo xam ne li waroon am su amee ci ñi war a jiito yoon lay bokk te boo ko laajoon lu yoon wi du la tontu loolu li koy waral mooy bu noosu amut jànguñ ndax lu ñuy jàng la du xar baax yu ñuy sol nit kii di su ko nàmp li sëriñ andi koy jàng ci biirum nosu lañ ko mën a jànge waaye soo bàyyee ñëpp lu jot waay lu lu lu waay jot jàng dana jafe nga dajale nit ñi ci menn pej ana menn mbokk ma wax lu am solo ñu waxtaan boobu ci mësa bu Maalik ak ni néewe néewee dooleeg ni ni mu woyee daanaka day mel ni daal mbir yëpp moo ci gën a des ginnaaw mu ne ma daal lim gëm te ñu bari di ko wax mooy mazhab bu amul état bu koy aar day néew doole mazhab bu ngeen fi dégg mu am doole état ko aar état ko taba nii di ko dugal ci école am di ci jàngal ñëpp di ci atte ñay atte ñëpp mu tënk leen ci bu at tënku leen ci ngir mi masabu mali nag day mel ne ñun moo war doon loolu ci ndax moom la ñu sëñ bi dénkoon kon jaadu woon na ñu nos nit ñi boobaa nag day laaj jàng ko jàng masabu mali nag mbokk yi du rek jàng téere yi ñu xam fii dégg nga jàng ñoom jawhar nafis ñoom misbaahu salik jàng muxtasar loolu lenn la ci ngir mi waaye su boobaa day laaj nag lam laaj lépp aara yi ci rot ñëpp ñu xam leen léeg-léeg nga gis ku ñuy ku ñuy tooñ ci dara ci mazhab bi naa ko mazhab bi waxu ko te fekk ibnu xaasim képp ko wax wala ashab képp waaye am na ci biir mazhab bi kàngam yoo xam ne ñu ñu dégg seen i wax lañ te ñu ànd ci wax jooja loolu bu leeroon bari na lu ñuy jàppee ak wuute fekk doon ko kon ñàkk xam dana tax nga defee ne nit ki daa jóoyew te fekk leen loolu jàpp naa ne buñ tabanni woon mazhab bi ni ko sëriñ bi santaane tabanni aqida bi ni ko sëriñ bi santaane tarixa bi moom ñi ngi ci ñu dégge ko noonu di ko jàng nag di ko jàngal njaboot gi su boobaa ak jooyoo wala réeroo mën na bañ a am mbaaw su amee du metti waaye suñ bayee nii rek euh, mën na jur lu bare bari mbokk yoo xam ne buñ demee ba ci kanam mën naa andi fitna te fi ne laajoon na tey ay daara alfaan yoo xam ne foofu dinaa ko wax sëriñ bi jàngul alxuraan bi mu doon def njabootam daan ko def riwaaya bi ñu ko doon jàngee nefi ñu mën koo rafetal loolu lépp yitte la laaj bu nosu amoon mën nañu fex ba daara yooyu nekk daara yoon wi am programme bu ñuy jàng boo xam ne mën naa dem ba shahada yi fay génne sax kilifa yoon wi moo koy signé booba wëlër bu ne lay doon diw misal ak gone mën naa jàng alxuraan bu mokkal ko amul shahada waaye ñu ne shahada bii nag njiitul yoonu murit moo ko seen jox ko ko leneen la am na tashih bu muy def am na lu muy juraat am na nuñ ci mën a sukkandikoo di di ihsa mokkal alxuraan ci ay ndaw ci yoon murid te ay junni yu dul jaax la te kenn yëgu ko ndax nosuwuñ kenn yëgu waaye mën naa wax benn dëkk rek ci dëkk yoonu murid yi lafay fay mokkal alxuraan par at ku ko defoon ihsa lu yéeme lay doon waaye kenn nosu ko bittaay li kenn yëgu kon la mu a jur juru ko kon ñàkk a nosu loolu bokk na ci ay loro kon baax na kon njàng mi mu ñu nos ko jàpp naa ne yoon wi soxla na ko alhamdulilah am na ay jéego yoo xam ne kilifa gi tàmbali na ko jox ay ndigal teg ko ci ay loxo ay nit ma gis ne kon loolu ñëpp war nañ cee jàpp ñi xam-xam ñor ak ñi ko bëgg fexe ba liggéey boobu doon bu sotti ndax boobaa jariñu yoon wépp lay doon waxuma la doo yoon waaye diine ji dana ci jariñu réew mi jariñu ci ndax yi ñuy jàmbat ci tasaaroo geeg wuute am bu noosu amee lépp mën naa jeex kon yoon wi soxla na ko ko nosal am njàngam soxla na ko ko wutal ay daara yoo xam ne du doon am sëñ Ahmadu rek mu am yétt xëram bëgg bëgg juddu fekk boppam ci biir daara ji amul beneen métier mu daal di tegum mbaaram di jàngale mën na am yéene mën na am xam-xam mais dana jafe mu am résultat ndax amuti moyen bu fekkoon yoon wi am mooy yi nag joxe ko kenn ku ne la nga mën ñu def loola ko ay résultat yu du jeex la ñuy am te duñ sonn kon soxla nañ nos njàng mi ngir ñëpp xam lañ war a xam fañ ko war a xamee nañ ko war a xamee ci diir boo xam ne du lu yàqal leneen ba àgg ci fi ne fi àdduna tollu fi mu ne nëga ni waroon nañoo weesu tey fi ne li baaxoon yoonu murid ay ay université lañuy wax yoo xam ne mi ngi ci biir yoon wi waaye njàng mu kawe ñëpp dañ koy jëgaani te loo jëggaane lu ne booy ñëw indiwaale dara ñëpp xam nañ loolu waaye fii ne tey baaxoon na moyens am na fi cosaan li laltaay ji ji ko war a lal mi ngi fi kon bu nosu amoon war nañoo taxawal mbir yi ba àgg ci am ay université yoo xam ne ci la njaboot gi di jàngi ba ñëpp li ñu war a xam ñu di ko xam ba noppi te duñ génn dend bi luñ soxla la su boobaa it danañ nosaale ña koy taxaw am ay cadre yoo xam ne lépp luñ soxla ci jàng jàngale ñoo koy yor li nit seetlu fi ne murid yi ni ñu toll ci réew mi ñi ci am doon boroomi xam-xam ni ñu toll ci réew mi waaye kenn ku ci sa yoon nekk ci njàngum réew mi amul li ëpp ci fi ñuy nase man mas namaa teew ci benn séminaire boo xam ne dañ ci doon wax programme ay téere yi ñuy taalifal franco arabe yi i'dadi ak sanawi gëwuma ne kilifa murit genn gu ko yëg am na ñuy def loo xam ne ay téere lañuy bind di ko jàngal seeni gone bu ëllëgee yoonu murit yëgul ne loolu am na jàpp naa ne loolu du nosu bu nosu amoon lu jëm ci diine ji soxal leen luñ cee def danañ fekk waajal nañ ko ba faw nga boole ci ñoñam waaye loolu nag lu ñu nos la mu am ñu ko dénk nga xam ne tey ku doon xalaat ci njàng mi buñ ne ah njàngum ci yoonu murid day loxo sàngamay ko yor barab sàngam lañ nekk lépp jumtuwaay yëpp war nekk yëpp ma yemmu na fa kenn du wax ci njàng mi te boole wala ci gis naa ne loolu soxla nañ ko baax a baax soxla it tasaare ko ndax buñ bu ñuy wax jàng ko day làmboo tasaare ko yoonu murid ñi ngi tasaare mbindi sëriñ bi waaye tasaare gi gu nekk ci fawda la kenn ku am yéene bind dara léeg-léeg duñ ko topp léeg-léeg nga askan sëñ bi loo xam ne du moom lépp ñu ngi koy nasal boo duggee ci ci internet bi lu ne nga gis ma gis ne foofu it laajoon na lu ko nos ma am jiha boo xam ne lépp luy génn ñu ne sëriñ bee ko wax ñu di ko tasaare ci ndigal lay doon jiha bu baa ko génne ba ci xasida gu ñuy mool sax jaadu woon na ba ci xasida yi ñuy jàng man maa ngi jàpp na yoon wi de war naa dem ba am ndax amoon na ay jàngkati xasida yoo xam ne yoon wee leen moom sëriñ bee sëriñ bee daan def ay daajam jàngal ko ay nit ñu di ko daaj ci kanam ak bu fi nekkul léegi nag ku neex baat xaw a fer ijji man ngaa doonu jàngkat kenn du la contrôler moo tax it ngeen gis xasida gën a ñu ngi koy jàng lu ne ñu ngi ko ne sëriñ bee ko wax ti ko di ko jàngale di ko askan sëriñ bi nu ne it ñu ngi koy yàq xasida yi ñenn ñi àgg ci di layal naa la fu ñu koy yàq dara du fa yàqo bu dee dëgg kon fañ ko dul yàqee lépp fay jage kon yooyu man maa ngi jàpp ne lépp yoon wi soxla na ñu nos ko soxla na yoon wi ñu nosal ko ay jàkkaam ku amuk seetlu da ngay gis ne xër bari na ci suñu biir waaye xër bu andut nosu bu yàggee yàq la jur mooy lan li soxla soxla bu ëppee boo ci indee lu ëpp yàq nga day mel ni jenn jamono nit ñi rek dañuy jekki-jekki rek gis na jàkk baax na ay kilifa tàmbale ko ñëpp tàmbale ci roy fu ne ñu ngi fay tabax jàkk waaye ndax fi ñuy tabax jàkk fépp ndax jàkk ndax soxla na ko léeg lañu gis ci jàkk yu jege yoo xam ne doon diini diini da koy toj foofu soxla na nos boo xam ne dañuy xool fu jàkk wara am ñu def ko fa fu jumaa war a am ñu def ko fa ña ko war yor di ko yor lañ fa war daf ñu di ko fa def bari na jàkk yuñ tabax ba àggal tëj ko kenn kenn kenn néew fa mbaa boo kañ fay teg mu nekk ilimaan mënta jiite kenn loolu ñàkk nos la mbaa boog fañ ko defee mbooloo nga fa ñoo xam ne jenn daara juñ jàng amu fa kenn xamu fa dara kon ñooñu soxlawuñ jàkk daara lañ soxla bu nosu amoon fooy tabax jàkk day fekk yëg ne ñu war a dem jàkk doo nga fa nekk ñun jàngal daaraa nga fa jàkk door faa nekk sëriñ bi de noonu la doon barab bu mu mas a samp daara la jàkk ju door a ñëw kon nos jàkka yi nos ko ba nga xam ne it lañ fay wax day mën a tënku ci yoon wi waaye su ay juma bare ay xutab bari te kenn amul nos bu leen boole hmm? kenn ku ne rekk daara ja nga yaroo mashrab ba bala bala bala bala bala bala fa ngay waxee loolu bu yàggee li ñuy dégg ci yeneen barab yàlla tere waaye mën na fi am xëy xëy ne jàkk sàngam nañ ko tëj nosoon ko nag ba nga xam ne kuy tabax jàkk fekk nañu xam ne war nga ko tabax loxo yam nekk xam nañ ko moo ëpp solo dem ba mu yàgg ñu ne jàkk sàngam lañ fay def dëpp wut ak li sëñ bi bëgg kon nañ ko tëj bu nosu amut mën na am kon yoon wi soxla na ku ko nosal ay jàkkaam muy am ay programme yu leer lañ foo war def ñu di fa def yoon wi soxla na ku ko nosal ay barabam armeel yi ku fa dugg xam ne kenn nosu man damay faral di wax fi may tàmbalee bu yàggul rek damay teew ci armeel yi ab rob da ngay da yéemu fekkee am nga seetlu wala am nga yëg-yëg dangay toog ci benn jataay bi ñu jullee fa fukki yoon ay néew tëdd ñenn ñi buñ dikkee duñ xam ki ñuy jullee dañuy jekki-jekki rek jullee gàddu ñuy dem ñu naan la ndax diwa nga dem ba sori ñu ne la du moom kooku jullee guñ ko niw ñëw fekk néew yu bari rang ñu ne ko sab néew ngi nii mu daal di jullee kenn kooku gën dem yoonam ñenn ñu toog di xaar loolu jàpp naa ne mbokk yi du lu war a am ana lu tey ñu mënoon am imam joo xam ne mooy jiite yooyu wut ay waxtu yoo xam ne saa bu jotee ci la ñu néew yi ñëpp xam ko néew boo mën a indi da koy teg bu waxtoo jotee imam dana ñëw jiite jullee ko ana lu mën a tey ñu amoon ab hay'a bu yore loolu. nga xam ne néew boo indi yow jox leen ko génn ci danañ ko sang dañ ko war a sange danañ ko indi fi ñu ko war a teg danañ fexe bañ jullee ko danañ ko yóbbu denc ko yow mi njabootam nag mën nga cee ànd fekke lépp loolu mi ngi am ci ay barab te ñun soxla nañ ko te mën nañ ko waaye lañuy gis mooy boo duggoon ci barabee tey ñëpp ña ngi koy jàkkaarloo léeg-léeg sax nit taxaw jullee nit ba sëlmal benn yoon ngay kàbbar jekk dégg ju ñu ne sëlmal nañ ilimaan ji li muy wax kenn du ko dégg koy jottali léeg-léeg mu kabar ñaari yoon sëlmal léeg-léeg mu kabar ñetti yoon sëlmal kenn du dégg mbokk yi loolu du nosu soxla na ku ñu nosal suñu armeel soxla nañ armeel yi bu ñu ko nosee ba ci biir it bañ ko def ay pàcc-pàcc fii muy kër sëñ keesu keesu sëñ diw ku mën a faatu njaboot gi nu métti mett ñu sul ko fa doon dañu sulli ay yax nañ bàyyi xel ni fekk di jàngale xaburu waqfu la nit buñ ko xasee suul ci bàmmeel fii ak daraa ngi des ci moom kenn sëñeetu laal foofa boo ko sulee tooñ nga fii nag dañuy sulli ni ay yax ne fa ñu feggal ko daal fay sotti keneen ndax lan ab ab ko tumbal buñ bu ñu rëdd ne fii dong la ñuy suul ah armée yi noonu lañ ko séddoo loolu laaj na nos am na nu doon nosoo du fees am na nu doon nosoo du fees mukk waaye suñ bàyyee nii rek mu nekk jaxasoo nii loolu mooy jur loolu islam di tare mooy su fekk nit ku ñu suul jeexagu tàkk nga gas pax ma suul fa keneen. kon soxla nañ ku ñu nosal suñuy armeel bañ wut waxtu yoo xam ne bu julli jotee ñëpp xam ne jullee néewi waxtu sàngam la bu ñëwoon neuf heures ci suba ginnaaw tisbaar ginnaaw takkusaan ñëpp xam ko néew boo mën a andi am na foo ko yóbbu xam nañ bu jotee danañ ko jullee bi ci des it fi ñuy tëral néew yi nii léeg-léeg néew bu jigéen ne nii góor ne ci kanamam ndax kenn xàmmewul nosuñ ko te loolu diine la mbokk yi ndaw ñu ko man ñi ngi fi kon soxla nañ ko ñu nosal suñu armeel bañ mën a dëppoog li yàlla santaane woon te sëriñ bi indi woon ko fi doon ñu ko jottali soxla nañ ko ñu nosal asaka yi ñuy génnee murid yi ñuy génn asaka kenn xamu nuñ toll man danaa faral wax ne kër gu ne rek waroon na mën a nos asaka ci biiram sëriñ bi jiite ak njaboot am mbooloo moo xam am na ci yàlla jox ñu bokk benn barab buñ ne nga sant leen asaka yépp nañ ko indi barab sàngam su boobaa investir bi ñu mën a def ci asaka ba mu jur yeneen amal njëriñ nit ñi dana am waaye ñàkkoon na su taxul loolu dana mën a taxit li ñuy tuddee waqfu islaam yi dellu si fiat démbi l'islam waqf foo ko taxawaloon fu moo taxoon jàkk yi doon dox moo taxawoon université doon dox azhar gu mag a ngeen dégg ak yi mel noonu yëpp ja zaytuna ak jaamia yu mag yëpp ay waqf ci la doon dox alal juñ jël may ko yàlla mu yor daara ji ak ñi fi nekk yoon wi manoon nañu am fii tey ci Darou Moukhty daara joo xam ne daa am waqfu am ay boutique ci marché am ko ci mbedd yu mag yi am ay kër yu muy luwee daara ji moom ko su boobaa doo soxla koy ñaan naa ko dimbaleel daara ji am na alal yi boppam joo ne weeru dee la fay génne mën nañ cee yor jàngkat yi yor ci dongo yi lu jàng mi soxla mën na ci am yoon wi soxla na loolu te nos buñ ko mën naa am nit ñaa ngi joxe ngir yàlla ñi ngi joxe ngir sëriñ bi ci anam goo xam ne nos googu la la des mais buñ ko nosoo woon noonu lépp mën na cee sotti yoon wi soxla na ko ko nosal ay daayiraam ku ne xam na ne daayira lu am njariñ la lu am njariñ la bari na ay liggéeyum def waaye li ñu seetlu mooy daayira yu mag yi ngeen dégg ci yoon yépp day dox yàgg rek mu xëy xar ñaar ñaan ndax ni muy sosoo la dañ ko nusu kenn am yéene bëgg-bëggam nos ko ñam ñam déggool fekk ko ca ñu dem ba mu yaatu ñeneen dugg si wuute xalaat ñu tàmbale réeroo mu mu tas doon ñaar bu fekkoon na yoon wi moo nos daayira yi wutal ko ay nattuwaay njiit yi ñu am ñu am ay ay ay ay ay ay ay maayir yoo xam ne ku mu dajewu cew doo jiite su ku ko jiite dana dox wutal leen programme ñu xam lu leen war waaye ñaari taalibe ñett yu daje barab rek am seen yéene dajale si àll ne ab daayir lañ dikk sëñ bi aw tur la lay jox nga dellu kon mënoon naa noosu ba léeg-léeg sax ay barab lim daayir yi fay nekk lim bu ko jar yenn taalibe yi yoon wee ñoo bokk genn kilifa waroon nañu mën a nos noosu boo xam ne lim bi mën naa bari bañ a bari te li ñuy séenu ci ñoom lépp mën a am kon soxla nañ ku nos daayira yi ba mu mën a jur a meññe ak kër Serigne Touba yi yi ci biir Sénégal ak yi ci biir Sénégal man damay wax ne ay centre culturel la war a doon baaxoon na tey bu ne kër Sëriñ Tuubaa nga itali ci Rome nga fekk fa gonek yoon wi goo xam ne jàng na diine jëpp ba xam ko jàng ay italien ba xam ko di mën a dugal italien ci li ci yoon wi comme seetlu fi ne ñii tuub di dugg ci yoon wi euh, wala bokk ñiy jàngale ñi ne ci kër yooyu di jàngale am na ay daara yu fa nekk ñu jàngale waaye ay sénégalais dong la ñuy jàngal daanaka ndax ñi fay dem kuy coobarewu la déggul wenn làkk daanaka daa am nag loo xam ne jublu la war a doon yoon wi am ay ndaw yu fa nekk boo xam ne doo yam rek ci waa yoon wi rek ñoo fay daje waaye at mu jot mbooloo mënoon nañoo dugg ci diine ci ñooñu ci buñ xamoon seenu làkk di leen jàngal njàngaleem sëriñ bi ci seen làkk te mën naa nekk mën nañoo tànn ay gone jàngal leen diine bañ xam ko jàngal leen làkk yooya réew mooy dem làkk woo nga xam ko boo demee nekk ko lu xew nga woote di traduire téere yi di traduire nasaax yi sëriñ bi joxe munaasaba bu am nga génn ca waxi sëriñ bi jox ko tubaab yi ñu liir ko bu yàggee dañ la seet sa ñëw dugg ci yoon wi te booba dugg xam lay doon dugg yu bari yi gis fii nag tubaab bu góor bu gis ak jigéen gu mu bëgg xemmeem ku ñu ne ko faaw nga dugg ci mu ñëw tuub bu doyalee tubbi waaye bu nosu woon nga xam ne kii dugg an xanaa dañ koy wan ay ay gis-gis ne ko sëriñ bi kër problème yi ngir jànkonteel wax na ci lii nii la ko réglé buñ ko toppee mu mën a am solution bu yàggee nga am ci mbooloo moo xam ne gëm moo leen dugal kon soxla nañ ku nos kër sëriñ Tuubaa ba mu doon daara joo xam ne dañ fay xamle sëriñ bi ak di ci xamle diini lislaam ci aw dégginam loolu kër yi soxla na ko biir Sénégal yi jaadu woon na tey kër sëriñ Tuubaa goo dem loo soxla ci sëriñ bi rek ñu wax la waaye fi ne bari na ci mbokk yi ñoo xam ne buñ la ne woon tey dama bëgg xam nangam ci sëñ Tuubaa ay barab yu sori lañu tëkkal dañuy wax naa la diw laa jàpp ne boo ci demee ak ay tur lañ lay tudd diw moo xam ne ma ngi xëy di lijjanti këram man nga ko womu mu dama tukki man ko mu ne te ew mu jot waaye ay barab yoo xam ne yoon wee koy moom loolu la nefa loolu yoon soxla na ko nosu laaj na ñu am ay marakis thaqafiya yoo xam ne lépp lu sëriñ bi def gis yi am ci yëpp dañ ko fay def ci làkk yi ñu soxla yëpp ci bitim réew it kër sëriñ Tuubaa yëpp loolu ne fa fu ci nekk làkk woo woo fa not ñu tasaare ca yooye bu ñuy màggalati di woo nit ñi ca làkk yooye traduire waxi sëriñ bi ca làkk yooyu jox ko nit ñi waaye ñëpp màggal yi def ci bitim réew yëpp murid yi ak Sénégal yi rek ak ñi mel na ñoom ñoo fay daje gan ca bokk parce que bu diggee doo xam li ñuy wax ay wolof ngeen di wax te wolof génnul Bawol Kajoor waaye fexe ba làkk yooyu kon ñu tasaare ci mbindi sëriñ bi di ko ci joxe loolu jàpp naa ne ci suñu wartif la te nosu moo koy maye soxla nañ ko ñu defal ñu ko yoon wi soxla na ku ko nosal ay ndajeem ihtifaalaat yi am ñàkk a nosu mën naa tax ba dem bu yàggee meññeen miñ ci doon seenu xam nga daje lu am solo lu baax la ay ay ay jullit daje waxtaan bokk luñ bokk waaye nañu xool lii xew ci màggal léegi ci yoon wi bu nusuwut nit dana màggal tey ci koñ suba keneen màggal fa te ñoom ñaar war a bokk li ñuy wax war a ñii wax ñenn ñe ndax ñoo bokk kenn ku leen lëkkale kon yoon wi soxla na ko ko nosal ay màggalam ba waxtu yi ñu ko war a def ñu di ko xam waaye bu dikkee it ñu cee def lu mat a def li mel ni mbokk doon nettali ne màggalu Tuubaa benn waay boo xam ne bokkut yoon wi gis ñuy màggal rek mu xaritoog ñoom mu ne leen daal faaw mu ànd yéen màggal nee ñu ne ko ëcc sawar ca lool ñoom itam nee biñ ñëwee ñu indi ko baaxoo def dalal ko muy ànd ñoom dem bernde yi doy sëkk lu mat a def ñu jox ko ko ba ñu xëy daan ne ko nañ ñibbi mu ne leen ana màggal gi ana màggal gi wax na dëgg ana màggal gi ku déplacé barab ba ñëw lekk ak naan képp pour la tax a jóg at mu jot ab bayaan waroon na génn fi soxlay àdduna yi toll ñu wax ci nit lu leer ñoo xam fu jëm bu digg la jotee ñu mu leer li bu tere jotee ñuy xam boo fu ñuy wooteeg màggal lu mel ne war na fay am at mu jot am lenn luñ soxal loo xam ne dañ fexe bu ci nit ñi jógee danañ ci am lu leer luñ mën a tënku ba buñ demee mën caa jàpp waaye bu fekkee dañuy daje lekk jëfandikoo xéewal yi buñ xëy delluwaat ni màggale woon naa wax na dëgg ana màggal gi kooku gis naa ne kon soxla na yoon wi soxla na ku koy nosal ay ndajeem ba nga xam ne ndaje mu ci nekk lam cey séenoo ci njariñ dana ci am misaal waxtaan yii ñi ngi def te mu assis Al Wafa liggéey ci liggéey bu rëy nos gi mu laaj ñun yoon wi li ñu yëg mooy toppandoo dafay dafay yomb bu demee ba ci kanam tuuti ñëpp danañ ko def dana mujj dana jafe koo woo mun la manqué manqué bis bi te man damaa jàpp ne ñenn ñu koy def ñu taxawu leen jaar xas jaar yoon ñëpp taxawu leen mu àgg fépp ginnaaw média banque fi fépp mën na fa àgg doyoon na ñeneen ñi féete leneen waaye li gën a bari ci suñu biir mooy saa boo defee dara am ca ndam benn at ñaar kenn ko tàmbali ko bu yàggee day mujj liñ ci soxla ëpp ndax mbir saa bu weesoo bu ëppee xaajo rek la ci des israaf na mbir mu mën a doon su ëppee lañ ci soxla bu ëppee xaajoo la ca def israaf dañuy mujj dem ay waxtaan nit ñi dañuy fër ci waxtaan bu fekkee baat boobu man ma ne su ma ko nangul dana di am ndax day mujj euh, dootoo tala jàpp dara naka mook lu yam nga dégg ko téye ko nga xam ne ba déwén day des sam xel waaye bu fekkee ne foo tourné gis ñu dafa waxtaan loolu du noo su mbokk yi ñi ko def bañ xam leen ci hmm? bu ñu leen jàppalee taxawu leen waaye am na yeneen bunt yu kenn ubbeegut yu ñu soxla yoon wi ñu fëgg foofu ñoom itam waaye dara mustee ngay def nangam faaw ñu def ñu itam bi ay saman man jàpp naa ne loolu du nosu soxla nañ nos suñuy ixtifaalaat ak suñuy anchita thaqafia ba duñ fenkoo waaye yëpp dañuy jàppalante bokk fu ñu sotti waaye bu dee toppandoo rek rek la jàpp na amul solo ndax li ñuy seetlu mooy yi ëpp ci yooyu nit ñi ko def ñenn nit ñee day mujj sax yéen ñiy waxtaan ñiy waxtaan soof nit ñi ndax dañuy jàpp ne ba bari wax la wala bëgg wax la fu ne ñu gis dafa loolu ñàkk nosu la waaye bu nosu amoon mën naa bañ a demee noonu jàpp na ne kon soxla nañ foofu ku ñu fi nosal soxla nañ ku ñu nosal suñuy représentation représentant yi wax da ngay dégg ñu la seen diw mooy représenté xalif sa de murid barab sàngam li ma gëm mooy représentant xalif sa fu xalif général teewee am ngant war na ko mën a wuutu bu dee julli bu dee gàgganti niñ ci xam-xam ak lu mën a doon waaye naka la nit di nekk xalif représentant te mën na am firu ijji dara ci diine xamu ko te yoon wit yoonu diine ki nga teewal diine dong moo ko fal amul beneen téer bu dul bu diine kooku bu ñu leen yàqu yàqu fi nekkal wax ji mën wér mbaa boog na ko fi nekkale du jàpp kon jàpp naa ne soxla nañ nos ñi nekkal yoon wi ci barab yi ñu doon ñoo xam ne nit yi diine lañu doon la ngay sox soxla ci kilifa gu mag boo ci juti boo ñëwee ci mu mën ko saafara bu dee masala mu la leer ci diine bu dee jaamu yàlla googu la soxla bu dee bëgg bëgg a defaru bëgg a jub bëgg jikko yu rafet war naa mën a ne ci ñooñu nga xam ne kon dañ faa nekkal nit ñëpp gëm nañ ne dañuy wax ne la ndaw lu ne darajey kooku yónni la yore kon représentant yi war nañu mën a yore darajey xalifa yi su dul loolu matuñu représentant jàpp naa ne foofu soxla nañ ko ñu ko nosal soxla nañ ko ñu nosal suñuy dëkk dëkk yooni murit dëkk diine la boo fii dugg mbaa ngay génn diine rek moo la war di moo la war di wane ci màggal gi weesu am na menn mbokk mu ko doon wax seetlu ne affichage yi ñuy def ci màggal gi dara diine néew ci ay marchandises yi jaay képp te jaadu woon na saa boo duggee ci dëkk bi xam ne xew-xew diine la laa fi taal ñoo la ko di wan kon soxla nañ ko nos suñuy dëkk ba yooyu dafa nekk. su dara xewee li luy jëmmal diine di fës waaye xew-xew yi ñaare doo gis lenn looy wan ne la fii daal diine diine fi woote doo gisu ba bayit doo gisub aaya doo gisub xadis yoon wi soxla na ko ku ko nosal loolu ba nga xam ne bu xew xewlee tey dëkk boo dem xam ne dëkkub diine la ak bu xew amul sax niñ daan dégge ñu naa la li ñuy tere tubaab lañ fay tere loolu daa war a feeñ ci dëkk yi ba nga xam ne lépp loo xam ne diine da koy tere wërti na ci dëkk bi waaye dëkk yu mag yëpp Tuubaa gi ci des yépp boo demee ci jaba fekk fa lu lislaam di tere ñu ko fay jaay buñ ñu soloon dëkk yi ni mu nekk dëkkub diine ci kaw ci biir noonu lay nekk dëkkub diine ba nga xam ne boo duggoon ci jaba soxla lu lislaam di tere doo ko gis loolu mën naa nekk noosu gi laaj na ko kon loolu yi jàpp naa ne yoon wi soxla na ko wi soxla na ko ko nosal inlaama communication bi muy def lu baree bari yoonu wi war na ko jàllale war na ko jàllale ci na ko sëriñ bi bëggee waaye li ëpp ci liñ gis mooy ñun dañuy dem ci ñi am ay média di leen neexal ngir ñu jàllaleel ñu te ñoom ñoo ñu waroon di neexal ngir jàllale ndax ñoom ay ay ay wax yi programme yi mooy seen marchandise ki lay jox marchandise yaa ko war a jox kon waaye da dem neexal leen te buñ lay jàllaleel seen gis nañ ko gisee lañ la jàllaleel loo mën a wax bu ci amee lu neexul ñu dagg ko sànni donte loolu mooy dëgg yoon wi kon yoon wi daa soxla am ay organe de am ay wasail mar'iya maqru'a masmu'a su ko defee lépp lu mu war a jàllaleeti ku ñëw ànd ak moom jàppale ko ci yaa xam ku jàppale moom dana jàll loo xam ne yoon wee koy moom du doon ay mubaadaraat yu ay nit yi def mubaadaraat ay nit yooyu lim dafa cher lim laaj ay kenn ak ñaar mënuñ ko gàddu waaye yoon wi war naa mën a gàddu lépp loo xam ne ay activité diine la ci misaal mi yox nii rek rek bu fekkonte ne amoon nañ ab rajo amum télévision am ay journaux yu génn réalisation yi yi daara yi di réaliser ci diine ji xam nga ñi ngi tollu jamono yi lu ne ñu ngi koy wax daara yi sëñ daara yi fu ak njaaxum amee benn sëñ daara def ko moo xam moo ko tey moo xam tëyu ko at bépp danañ ko yëg waaye benn injaas bu baax bu daara yi def kenn yëg ko amul te misaal bu rajo amoon yoon wi amoon rajo tey at mu jot mu ne daa soxla fu fu fu daara yi murit am ci senegal kaamil yi ñu bind nañ leen ko andil ñu xam ñaata la at mu jot ay ay ay yu yéeme lañ mën a joxe boobaa loolu dana doy ku jàpp ne daara yi defuñ dara loolu dana doy saafara jox la daara yi xam-xam yi noonu waaye su fekkee loolu amut waaye ji nga xam ne njàngum alxuraan ñoru ko boo ko ne woon tey daara sangam téeméeri gone mokkal nañ fa it loolu du xabaar pour moom waaye sëñ daara ba dóor na waaj ji ba ba ba yàq bët ba loolu mooy xabar bu muy law loolu nag yoon wi am ay jumtuwaayam yoo xam ne li war a jàllale jàllale jàpp naa ne soxla nañ ko noosu laaj na ko su boobaa bari na yu ñuy jàmbat yoo xam ne incha allah ma naa jeex waaye su fekkee ne ñeneen lañ koy lañ ñoo xam ne la tax ñu taxawal seen jumtuwaay yooyu du ñoom ñun taxuñ sottal suñuy bëgg-bëgg taxul daa am lu ñu soxlaal rek di jaar ci ñun saa boo ci jàllale bëggee jàllale lu neexul ñu lànk loolu ku amul seetlu maa ngi dem ci rajo yeeg télévision yi da nga gis loolu léeg-léeg kilifa wax lu am njariñ lool wala waxtaan wu am njariñ lool au ñu teg ko dañ koy dagg-dagg ba nga xam ne kenn du ko mën a jariñoo loolu nag yoon wi am ay jumtuwaayam yi muy tegee te mën naa nekk am na ay ndaw yu ko mën a taxaw am na ay moyen nit ñi sawar nañ ci lu ñu ci laaj ci maa ngi jàpp ne loolu it bokk na ci li yoon wi soxla ngir mu nosu su boobaa foo bëgg tënk nii da ngeen fa tënk bu dul loolu li am nii mooy li ngeen gis xew bu am presse bi mooy orienté nit ñi bu ngeen amee seetlu wolof yi ñu làkk rek ñu ña ko yàq parce que média bee tax léegi ni ñëpp li ñu maase di ko wax naa ko wax askan wi nee na nangam loolu duy wolof mbokk yi te nit ñaa ngi koy wax ak yu yeneen yu dul jeex yoo xam ne dañuy fekk fekk ñoom ñoo ko wax dégguñu wolof. waaye ñooy wax nit ñi nit ñi ñu ngi leen di dégg boo léegi nga jékki-jékki leen ci roy da ngay dégg sax ay kilifa gu ko wax askan wi nee na askan ñu xam-xam ngeen askan askan li mu bëgg a wax umma du askan loolu benn misaal la ci ak yeneen baat yu bari yu ngeen di dégg waaye kenn du ko di bu yoon wi amoon la mu war a am nag ci wet googu li war li liñ war a wax danañ koy wax te nañ ko war a waxee moo tax ma jàpp ne wet googu it soxla nañ ci ku ñu nosal sunu inlam ni muy jàlle bis set ngeen dégg koo xam ne day nettali ay yëf yoo xam ne kam koy nettali ci moom bu fa nekkoon mooy njëkk fël gémmiñam di sosal kilifa gu mag moo xam ay noo ko mën a tuddee jàppane yaa ngi koy defaral fekk na sëriñ boobu mu bëggu ci la ngay wax loolu ñàkk nosu la waaye bu yoon wi amoon kàddu gu ñuy wax nga xam ne ci turu yoon wi lay waxee ña ko war yor yor ko maa ngi jàpp lu lépp mën naa jeex su boobaa waaye comme amul nag kenn ko da ngay bay sa bopp fenn boo gisee benn rajo wax ak moom waaye am na ci ñoo xam ne bu ñu sañoon njooxum rek ci yoon la ñuy wax saa boo dikkii di waxu njooxum dañuy sawar ci jàllale diw yoon wi la bokk nee na nangam ko diw ñëw fi wax ko fi parce que amuñ amuñ amu amu amu amu fooy waxale yoon wi maa ngi jàpp ne kon foofu it lu ñu soxla loo xam ne ñun ñëpp war nañ ja bàyyi xel war nañ koo sóoraale suñ suñ suñ suñ suñuy def li may mujj mooy kon wax ne nosu mu ngi noonu nosu aw xeet wu ko ñàkk dootu dem man du wax askan wu ko ñàkk damay wax ne xeet wu ñàkk nosu du dem fenn aw xeet dañ koy nos tënk ko ci dara sëriñ bi nag lépp andi woon nag mu nekk jaayis jariñoo ko ci des ngir ñu jariñoo ko nag dañ koy nos jariñoo ko nosuñ ko mu tasaaroo ñun ñëpp xam nañ nag ku fekk lu tasaaroo nga bëgg koo jariñoo benn doo ci jariñu mbaa boog da nga sonn loolu door ca jariñ te njariñ la it mën naa bañ a kon yii ñu tudd fii noonu jàpp naa ne yépp kenn ku ne ci noonu xalaat boo am wala kilifa goo mën a waxal ñépp war nañ cee dox jëm su boobaa yeneen yi ñu dégg yépp di ko jàmbat ñun ñépp dañuy toog di waxtaan léeg dégg ko def déclaration boo xam ne da ngay dar sa gémmiñ te mën naa am sa kilifa mën naa am sa kilifa waaye la ko waral mooy bu fekkoon te ne ñi li waxal yoon wi daa am jumtuwaay boo xam ne ku loo fa déggiwul rek jàppal ne wérul waxee benn waay la loolu moo moo ci mën doon dimbale su loolu amul nag fawda lay doon waaye ju jóg la mu bëgg a wax lay wax niñ koy waxee butéel bu ne la ci biir butéel moo cay xeeñ am na koo xam ne su bëggee wax it mënta wax lu am njariñ ndax lu am njariñ néew ci biiram jàngut yëruwut waaye ubbiku gi tax na ñëpp a ngi wax su boobaa nag yoon wi soxla na kon ay waxukaay boppam soxla na daara yi boppam soxla na jàkkaam yu ñu nos ba dees ci dugal lu ci bokkut soxla na lépp mu nos loolu daal mbokk yi maa ngi jéggulu mooy li ma bëggoon a wax tomb la boo xam ne nag ay xalaat la ni ma ko waxee du xam-xam booy teg kon ay gis-gis yi nga am nga ci mën a andi maa ngi jéggulu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Mbacké Abdourahmane ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne baax nga ñu ko tey jii nii yaakaar naa ne képp koo xamante ne teew nga ci jotaay bi te teewlu waxtaan wi am nga gis-gis bu leer ci ni nga xamante ne noonu la suñu borom subhaanahu wa taala sakkoo ci ñun ñu nose ko suñu dund tàmbalee ko ci ni nga xamante ne noonu la suñu borom nose àdduna bi ñëw ci jaamu yàlla yi ñëw tamit ci yonent yi ñëw ci Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ni nga xamante ne noonu la sool yoon wi ñëw tamit ci yi nga xamante ne sàkku na tey jii ñu xoolaat nan lañu ko organiser ci biir yoonu murid yaakaar naa ne tey kenn ku nekk am nga ci gis su leer kon ci turu muassasatul Wafa bi huquqil iman euh, ñi ngi ñaan yàlla guddal sa fan yokk sa xam-xam te may la kattan ba li nga liggéey yoon wi nga àggale ko sa njort xam naa ne bari na sax ñoo xamante ne bëggoon nañ ñu def ay taxaw seetlu ci li nga xam ne moom la sëriñ bi doon waxtaane waaye waxtu wi ci bopp mënu ko may te tamit laaj yi bari na baraay goo xam ne xam naa ne du xaj ci li des ci waxtu wi xam naa ne dañuy tànn kenn ci ñooñu rek jox ko mu def taxaw seetlu bu gàtt rek su ko defee ñëw ci euh, laaj yi nga xamante ne moo aju ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane xam ne ñu jox sëriñ Xadim Mbàkke lii sëriñ bi doon waxtaane ñu jéggu la ci ñeneen ñi nga xamante ne bëggoon nañu dafay taxaw seetlu waaye nag waxtu yi moo ñu ko moyut ñaareel ba tamit lii sëriñ bi waxtaane dafa matale matale goo xamante ne daanaka jëlul woon sax ñuy def ab taxaw seetlu ci li doon wax ne al ma'siya wa xuturatuha mooy yàlla ak danse yi nga xam ne moo ci nekk a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi wa xadimi wa ummati ñoo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di sant sëriñ Mbacke Abdourahmane ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne moom la def tey ji waxtaan wi lépp leer na nañ li nga xam ne moom la waroon a wax ci tomb bi lépp wax na ko ba mu leer kon nag man na maa wax ne dara desu ci lépp loo xam ne wareesoon na ko ci mën a yokk rek sëriñ bi indi na ko ba mu leer nañ di ko sant bu baax di wax ne itam ni mu li mu jeexale mooy wane ne lii ay xalaat la yoo xam ne kenn ku ci nekk am nga ci sa waar woo xam ne danga ko war a bay ndax wolof dañuy wax ne nan ko def joo gis nan ko wax moo koy jiitu damay dellu siwaat indi rek tuuti ay xissa yoo xam ne day gën a dëgëral ne Serigne Touba ku fonkoon ab nos la wax nañu ne sëriñ Touba moom ci boppam amoon na dàll yoo xam ne moom lay sol ci nawet ak dàll yoo xam ne moom lay sol ci noor loolu màndargale ci ak nos jële naa ci sama waajur mu jële ci sëñ Modou Aw Balla waajuram mu wax ne ànd naa ak boroom daaru benn bis ñu dem ci Serigne Touba yoon woo xam ne sëriñ Touba daf leen a dalal ci biir kër gi bokk na ci li ma ci mën a indi rek ci loo xam ne dana gën a dëgëral nose gi nga xam ne moom la Serigne Touba nosé nee na ci ak kees lañ leen dalal goo xam ne seen keesu bopp la waaye kër Serigne Touba kees gu nekk boo fa demee boo duggee ci kees gi doo génn di wuti dara ndax nee na kees gu nekk am na ab néeg am na wanag boo duggee ci néeg bi li may wax yépp noonu noonu lañ ma ko nettalee boo duggee ci néeg bi am na ab lal lal bi dana am ak romb jaan romb jaan guñ teg ci kanamam ak geneen romb jaan guñ teg fële ngir julli dana am ndaa loo xam ne ngir naan la dana am tamit mattum jalambaan li ñu daan wax mattum jalambaan nga xam ne matt la moo xam ne mag ñi ñoo ko daan jël di ko fajar ba mu sew ngir ñu di ko taale mu doon matt moo xam ne xetam day neex te du am saxaar dana am taalukaay dana am am mbaar nga xam ne dana am ay dàll sax dana am ci biir kees googu nga xam ne boo fi xasee dugg dootoo génn di wutiwaat leneen loolu mën naa ko indi ci xissa boobu ma sëriñ bi nettali muy wane nos gi nga xam ne sëriñ bi nos na ko beneen xissa itam sama waajur nettali na ma ko ne ba tey si moo ko nettali yoon woo xam ne dafa demoon foofu ci borom Touba fekk sëriñ bi am ak gan gu ñuy euh, am am ku ko gane si woon daal ko ñu xam la xissa bi am na ñu ko xam kooku bam bam ñëwee ba nuyoog sëriñ bi sëriñ bi da ko wax moom sëñ Modou téye ko fa ne ko damaa bëgg nga toog ngir toppatool ma gan gi nee na bis bu set dana ko jox fanweeri dërëm ak juróom bu fekkee jum naa ci lim bi waaye bis set dana ko jox fanweeri dërëm ak juróom ne ko boo demee ne ko mooy ndékkeem bu bëccëg jotee mu joxaat ko ne ko boo demee ne ko loolu mooy añam bu guddi jotee mu joxaat ko ne ko boo demee ne ko loolu mooy reeram nga xam ne fan yam fa am yépp bis bu set jox na ko lim boobu mu jox ko ko bi mu demee ba war a tàggoo moom gan googu moo wax sëñ Maodo ne ko waxal sëñ bi damaa bëgg a tàggoo bi ñuy wax ko ko sëñ bi dafa yëkkati beneen lim bu gën a bari ne ko boo demee ne ko lii mooy paas bi ko andi woon joxaat ko beneen lim ne ko lii mooy paas bi nga xam ne moo koy delloo loolu lépp day tegtale ak nos am na beneen xisa dama jàppal sëñ Issa Diène lañu wax ne dafa toog ci sëriñ Touba mu dégg saxaar ci la war a jot nga seen ku mel ne Muhammadul Moustapha muy ñëw nooy def nee na mu ne ko ah man de Mbàkke kon damay taxaw xaar ko ba mu ñëw nee na mu ne ko accam tubaab yi ñoom bu dee ñooma duñ ko def bu waxtoo jotee ka war a dem day dem rek ndax nee na day xam ne kilifa googee lu mu doon doon kilifa moo ñëwul ci waxtu ba mu war ñëw loolu lépp di tegtale ak nos beneen xisa itam benn bis ñu dem ngaabu sëriñ ba fa nekk yaakaar naa sëriñ Anta la tudd moo ñu ko doon li wax ne maanaam dafa am ay mag ñoo xam ne ay soxna yu jigéen lañu woon sëriñ Tuubaa de leen yabaloon foofu ci ngaabu boobu sëriñ mi ngi njaareem ci bu ma tënkee xisa bi dafa mel ne ñoom dañoo demoon ba ba doon mag lool daal sëñ bi ne leen damaa bëgg ngeen dem ngaabu féete fa xaar ma bu may dem Touba ma ñëw ñu ànd loolu nag demee ne baatin la ndax ñoom xaj na toll nañ ci mag bañ fa nekkee buñ buñ làqoo génn àddina ñu denc leen Touba te sëñ bi itam gannaaw biñ ko bi mu làqoo ci lañ ko andi tubaa nee na ba leen yebalee ñoom soxna yooyu fàtte naa tur yi waaye am na yaakaar naa ne am na soxna soo xam ne soxna sëñ Mamor jaar la wala am na ay soxna daal yu bari yu lépp ba muy dem da leen a dénk ne leen damaa bëgg bu ngeen demee ngeen nekk fa di jaamu yàlla tey liggéey liggéey doo liggéeyu doomi soxna ju dem bay mag daan ne leen liggéeyub doom sax soxna ju dem bay mag nag mooy day wut xar mu baax ci ab ruqam di ko yar bu demee ba mu baax mu joxe ko ñu am luñ ko ci jox wala mu wut ndima maanaam wut tisi soppi ko maanaam mooy cuub bu ko soppee dem kenn ci ci mbokk yi mu jox ko ko bu ko defee mu am lu ko ci jox daan ne ko nag liggéey boobu bu ngeen ko bëggee def am na xaalis boo xam ne mi ngi fii ci njaareem ñu bàyyi ko fi ku ci bëgg mën ngaa ñëw jël ci dem def loolu waaye boo demee boo defee ba noppi da ngay delloosiwaat ndey ji moom la ca topp nag moom ngay moom loolu lépp itam day tegtale ab nos kon loolu laa ci doon seetlu rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëriñ Xarim ci taxaw seetlu bu solo boobu nga xamante ne def nga ko ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi waxtaane te mu nekk lu matala sëkk xam ne ñu jéggulu rek ci. yenn mbokk yi nga xamante ne xaj na duñ dégg seen laaj ndax waxtu wi ci bopp moonu ko lu may dañuy jukki lenn ci laaj rek tontu ci insha allah maa du ñàkk ñu ñëwaat ci yeneen laaj yi nga xamante ne moo ci des ci beneen jamono insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu eh, di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd bi nga xam ne ci lañu nekk muy weeru shahru ramadan Euh, di rafetlu bu baax waxtaan wi nga xam ne moom la ñu tànnoon ci thème bu am solo bi euh, nga xam ne mbokk jullit yi mbokk taalibe yi fi teew ñëpp teewlu nañu ko euh, ci waxtaankat bi nga xam ne moom la ñu tànnoon itam muy Sëriñ Mbàkke Abdourahman yaakaar naa ne laaj yi bari na waaye dañuy tànn yenn laaj jukki ci yenn laaj laaj ko mu aju ci thème bi mu tontu ci sëñ bi kii nee day laaj ndax lii nga doon wax ci ñàkk nosu gi nga xam ne moo aju ci yenn jumaa yi ak yenn noddukat yi nga xam ne ñooy ñooy nodd ci jumaa yi nee na ndax loolu ñàkk gi nga xam ne dañ leen di ñàkk warlul dara di leen ko jox ndax yaakaaroo ne moo waral yenn e, gaar-gaar yi mu ci am waaw ah, ok bismillahir rahmanir man nosu gi mu doon wax ci jumaa yi xëy na gën naa féete kaw gi muy wax moom man maa ngi wax nosuk fu ñu war a tabax jumaa ak fu ñu ko war a tabax ak ku ko war a yor bu jumaa amee ba noppi nag ña ko war a taxaw loolu beneen nos la xëy na loolu mu wax bu fekkee ne noddukat yi kenn féetewu leen fenn loolu la mën a jur rek mooy mën naa am waxtu jot ñu soxla leen te du leen gis waaye loolu moo waxoon bu nosu amoon fu am jaadu woon na jàkka ju ne am waqfu ci wetam benn ñu wut ay magasin wala ñu wut ay kër yoo xam ne dañuy jàkk-jekko moom su boobaa benn yoon nga koy def mu mën a yor boppam courant bañ fay fay ak noddukat yaag ña fa nekk ñëpp danañ ci mën am lu leen mën a bañ mën a yor jàkka ji jàpp naa ne bu amoon mën naa dimbale ñooñu waaye su boobaa it euh, noddukat ak ñooñu jàpp naa ne waruñ koo teg rek ci baax comme ni muy amee bari na yu jàmbat mu bu dee ci biir jàkk yi dañoo am koo xam ne tànnuñ ko ngir ne daa mën a nodd waaye nangamam moo fi doon nodd moo tax ñu tànn ko loolu du parce que bi ñuy wax ni mooy su boobaa da nga jël ku mën a nodd jàngal ba mu xam ba boog bu dee koo xam ne nangam daan nodd it dañ ko jàngal waaye jël nit rek ngir ne baaxoo naa nodd loolu jàpp naa ne euh, bokk na ci li waral yooyu muy wax noonu waaye man bi mu doon wax dëgg-dëgg mooy nos boo xam ne léeg-léeg ñu tabax jàkk foo xam ne jëru faa tabax su nosu amoon loolu du jërëjëf ci tontu boobu kii itam nee na day laaj ndax nos gi nga doon waxtaane sànq nee na ku jugoon bëgg a sóobu yoon woowu nee na wan yoon nga yaakaar ne moo gën a gaaw ci mu jaar ci yoon woowu ngir léppam jiwén euh, nosu nag mbirum kilifa la ki yilif mooy nos xëy na kilifa yi ñooy wax ne bëgg nañ xay na yow li nga man mooy xalaat yow ci am ngir ne jàpp buñ ko waxoon nga dem ci say kilifa yëgal leen ginnaaw yoon wi noonu la tëddee kenn ku ne am na kuy sa kilifa ba ñu àgg ci kilifa gu mag gi kenn ku ne mën ngaa gis kilifa ga nga mën a waxal nga wax ak moom gis-gis yi nga am ci loolu su àggee ci gu mag nag bu joxee ndigal ñëpp ànd ci ndigal doxal jàpp naa ne foofu la nekk waaye du càggee ne kenn rek mooy jóg xëy na yow li nga man nos sa bopp mën nga ko moom nos sa bopp bu dee ci jaalu jàng xam nga li sëriñ bi santaane nañ ko jàng nga tënk ci bopp fexe ba mu leer la sëriñ bi li mu doon woote nga fexe leer la fi mu doon jaarloo nga fexe bi dafa jaar kon mën ngaa nos sa bopp kenn googu waaye su dee nag nos mbooloo mi moom loolu kilifa koy def yow li nga man mooy lu ñu tewoo nga wujji waaye yow jàpp naa ne mënoo tam mënoo ko tàmbali lu dul euh, joxe sa nasiha joxe sa nasiha moom mën nga ko ci ka doon sa kilifa te nga mën ci àgg jërëjëf ci tontu boobu kii itam nee na euh, Sëriñ Tuba radiyallahu taala anhu nee na barab yu bari yu mu samp nee na mu sancoon nee na ay nit taxawal leen fa ñuy jàngale ak di jaamu yàlla ak di liggéey nee na lii xew tey nga xamante ne ñu bari dañoo ber seen yëfi bopp fent seen yu yees nee na ndax loolu wuute gu mu wuuteeg lële amoon nee ndax loolu ak nosu la wala déet ak noo ko gisee. loolu benn misaal la ñàkk nosu buñ demee ba koo xam ne wërta jiite jiite mbooloo li ko jur mooy dañ ko faral di wax nit faw ñu def ci dara nit du widd ndab la loo xam ne mënta widd dañ ciy def dara mbaa keneen def ci bu nosu amoon nit ñi jàngal leen li leen war a jàngal ku leen bëgg a ñu ñëw di wootee leneen te xam ne ñoom waruñoo woote suba buñ la wooyee nga lànk waaye bu fekkee ndab lu taajee nga ne dara nekkut yow kenn waxu la dara benn waaye jóge fële kii fam mën naa la sore xalaatam ba nga fees dell mu yanu la yóbbu fu bëgg nga jëm nga jëm fi woote ñëpp te waruñoo woote loolu rek moo la may doole ku wërta xam ku xamut te war a xam ak ku war a am kilifa te amul kilifa ñooñu rek ñooy fàqatu topp ñooñu kon bu nosu amoon ñëpp danañ am kilifa ñëpp danañ xam lañu war a xam su boobaa nag kenn du mën a jëme fenn kenn fu du noonu euh, ba tey itam kii nee na ñàkk a nosu gi nga xam ne moo am ci njàng mi xam naa ci njàngu majalis bi day wax nee na lan nga yaakaar ne moo ko mën a saafara moo di ne wut manhaj mu waxat boo xam ne dañ koy tànqe ci jàngale sëriñ bi majaalaat yépp tànn ga ci sëriñ bi tànnoon ñu dugal ko ci manhaj wutal koy muqarrar fexe ba daara yépp mu ne fa waaye su fekkee ne kenn ku ne li nga jàng daara yi rek am na sëriñ daara boo xam ne soo tànn kenn téere boo andi jàngal la ko day for téere rek day romb ci daara ji gis ngay jàng téere sëriñ bay leeral mu neex ci moom bu ëllëgee mu xëy indi téere waaye bu fekkoon tey programme la boo xam ne day am ay ay tolluwaay am ay natt ku fu toll ñu natt la su boobaa dana mën a aw yoon